أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون wa innaka la'alaa xuluqin 'aziim fasatubsir wa yubsiruun bi ayyikumul maftuun inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla 'an sabiilihi wa huwa a'lamu bil muhtadiin falaa tuti'il mukazzibiin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 ginnaaw bi ñu sante yàlla ci julli ci julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ba tey ci saxiixu imam al-Bukhari alayhi <laughs> rahmatu wa ridwanul bari tey inshaa allahu taala ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi weesu kitaabul hayd dañuy dugg ci kitaabu tayammum muy téereb tiim a ah, muy kitaabun ab téere ngi nii te moom mooy at-tayammum Euh, moom mooy téereb tiim waxoon nañ euh, maanaam li nga xamante ne moom lay wax fii insha allahu taala dana ñëw ci lëkkaloo gi nga xamante ne moom la lëkkaloo ak buntu yi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko jiitu ne bismillahi irrahmani irrahim loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ñëw ci euh, ci mbo maanaam nu sax yi nu saxu saxeexi li ci ëpp maanaam bismillahir rahmanir rahim moom moo jiitu kitaabu tayammum waaye bu nusxa bu imam Abu Dharr euh, te mooy al-Harawi rahimahullah riwaayam ci saxiix bi moom bismillahir rahmanir rahim bi ci ginnaaw la ko def waaye bismillah ci turu yàlla maanaam tàmbalee ko moom mooy li gën a yelloo comme ni nga xam ne loolu la ëppee ci nusxa yi mu ne ci turu yàlla mi nga xam ne arrahmaanu mooy aji fees dellu ji yërmande arrahim mooy ki jaajaatug yërmande bi mu ne kitaabun téere ngi nii at-tayammum maanaam tiim lay wax maanaam ci wàllu tiim wa te moom jublu ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam ndax tiim buñ ko waxee ci dañ maanaam li nga xam ne moom mooy ci wàllu luga moom mooy alqasdu moom muy jublu gi nga xam ne moom la ñuy jublu ci euh, moom maanaam moom la ñuy jublu loolu moom mooy tayammum ndax ndax amma ma ngi jóge ci uh, al al al al am al umm maanaam moo ndey umm ñu naan ko umm ngir ne moom mooy ki nga xam ne moom la moom moo jiitu moo nekk ci kanam maanaam ci moom la mbir mi jóge niki noonu uh, amaam mooy ci kanam amaam mooy ci kanam imaam kii imaam mooy jiitu ndax mooy nekk ci kanam itam loolu yëpp maanaam loolu moom moo tax maanaam kon amma muy verbe boobu amma te amma te yammama ah, te ammama ñett ñoom ñi ñëpp ñoo bokk euh, li ñuy tekki mm. maanaam mooy jublu dem jublu ci dara qasada lay tekki mm. euh, loolu moom mooy ci wàllu luga amma ci wàllu euh, ci wàllu istilah maanaam bu ko fuqaha yi rahmatullah alayhim waxee borom xam-xam diine yi rahmatullah alayhim suñ ko waxee Euh, loolu li muy tekki dafay daanaka dafay xaw a jegewantoo waaye daal lépp mëneef na ko wax ne mas masul wajhi wal yadayni an sa'id al mutahhar euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy waxu xanafiye yi rahmatullah alayhim xanafiye yi ñoom li nga xamante ne noonu lañ ko fiiri moom mooy masa gi ni masa xar kanam ak ñaari loxo yi ci pàkk goo xamante ne gu laab la amma maliki yi ñoom ñu koy firi tahaaratun turaabiyyatun tashtamilu ala masxil wajhi wal yadayni bi niyya maanaam laab goo xamante ne laabu suuf la boo xamante ne dafay lamboo ci masa xar kanam ak ñaari loxo yi waaye nag faw day ànd ak yéene amma ñi nga xam ne ñooy Shafi'i ñoom dañuy wax isaalu turaab ila al wajhi wal yadayni badalan an al wudu'i aw al ghusl aw badalan an udwin an a'dha'ihima bi shara'it maxsuusa maanaam moom mooy ñoom dañ koy firi ne moom mooy jokkale suuf si ci xar kanam gi ak ci loxo yi ñaari loxo yi waaye mu war a wuutu njàpp ak cangaayal farata wala boog mu war a wuutu cër ci cëri njàpp yi euh, loolu nag ci ci sart yoo xamante ne yu jagoo la loolu lu tax ñoom ñu yokku ci wala boog cër ci cëri njàpp yi ngir ne ñoom mën nañoo def maanaam bu ñuy jàpp ñu daal di boole tiim ak njàpp loolu moom moo tax ñoom ñu na loolu maanaam masalan tey bu bu ñu gaañoo masalan au lieu ñu daal di tiim rek ñu daal di jàpp foofu ñu masaa ko dañ naan da nga koy boole ak tiim maanaam nga gis ne kon bu fekkente ne rawatina cër yi nga xam ne cëru njàpp yi daf caa ànd loolu moom maanaam fi nga bu dee ci cëru yi fa nga fa nga gaañoo wala boog cangaayal farata bu dee da ngaa war a sangu cangaayal farata nga remplacer ko ko tamit ci euh, ñoom dañuy jàpp ne mën dangay ngay sangu place boobu nga dul nga dul Euh, raxas waaye après da ngay tiim maanaam ñoom moo tax loolu moom moo tax ñoom ñu boole ci loolu am amma ñi nga xam ne ñooy xanaa bi lay ñoom masxul wajhi wal yadaani bi turaabin tahuurin ala wajhin maxfuuf mooy masa gi ñuy masa euh, xar kanam ak loxo ci ànd ak suuf maanaam ci suuf bu laab bu laab te dégg nga te laabalaate waaye ci bërëb ci jamono ci anam goo xamante ne bu jagoo la mm-hmm. kon bu ñu xoolee dañuy gis ne ñoom ñëpp ñoo bokk daanaka li ñu wax maanaam ñoom ñëpp définition bi nga xam ne moom lañu joxe ci ne loolu mooy tiim ñoom ñëpp ñoo ko nuróole mooy mooy kon bu ñu dóoree seen loxo ci ci pàkk goo xamante ne bu laab la nga ra nga massage sa xar kanam ak say loxo loolu bu boobaa def nga li nga xamante ne moom la ñu tuddee tiim euh, loolu nag ni nga xamante ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii muy kitaabu tayammum maanaam kitaabu at-tayammum di ndax dina wax wa qawlullahi taala mm-hmm. maanaam Euh, loolu dafa fekk ne euh, tiim moom mooy remplacer maanaam badal la dinañ ci ñëw insha allah ci biir hadith yi maanaam nawiyatul badal ndax badalul daruri la wala badalul mutlaq la wala boog rafi' la wala boog euh, badal kese la loolu insha allahu taala dinañ ci ñëw ci kanam ci hadith yi insha allah amma li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu Euh, maanaam ndax ngir ne cangaayam farata ak njàpp la borom subhaanahu wa taala dafa ne ya ayyuhal amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al ka'bayn maanaam nga gis ne foofu dafa wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëgg su fekkente ne da ngeen a jóg ngir dem ci julli ji maanaam bu booba <coughs> na ngeen raxas seen xar kanam yi loxo yi ba ci coono yi ngeen masaa seen bopp yi li ñu naan ngeen raxas seen ba ci dojoor yi mm-hmm. loolu moom mooy wàllu njàpp moo tax indi woon na kitaabu wudu mm-hmm. <coughs> ginnaaw gi mu ne wa in kuntum junuban fatahharu soo leen amee way janaaba nga ngeen daal di sangu sangaayam faraka mm-hmm. kon mu daal di indi kitaabul muslim waaye gannaaw gi tamit mu daal indi. Euh, mu daal di wax ne wa in kuntum junuban fattaharu daal di wa in kuntum marda te loolu moom mooy lii nga xamante ne moom moo imam al-Bukhari teg ko ci ngir ne euh, kitaabul xayd dafa lëkkaloo ak kitaabul ghusl ngir ne xayd day waral cangaayal farata comme ni ko janaaba di warale moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko laataa mu indi kitaabu tayammum mm-hmm. am na nag ñoo xamante ne ngir ni aaya bi tegtaloo moo tax ñoom kitaabu hayd dañ koy def ginnaaw kitaabu tayammum laataa ñu indi kitaabu salaat mm-hmm. waaye imam al-Bukhari rahimahullah da koo jiital ngir ne xaydu moom ak kanga maanaam moom janaaba dañoo jege wantoo mm-hmm. moom ak nifaas nifaas xaydu ak janaaba ngir ni ñoom ñëpp dañuy waral cangaayal farata moo tax mu lëkkale leen te ki nga xamante ne moom mooy ki amee janaaba ni nga xamante ne noonu lay war a tiimee su fekkee amul lu mu mën a ti lu mu lu mu sangoo cangaayal farata noonu tamit la ki amee janaa ni noonu la tamit ki nga xamante ne moom mooy kii bara noppi ci mbërëg di tiimee rek bu fekkente ne amul ndox moo xamante ne moom la war a sangoo cangaayal farata ci kaw loolu kon lëkk maanaam ni mu tegalee noonu bunt loolu dafa nekk loo xamante ne lu jaadu la te euh, lu am wàll gu rafet la mu ne wa qawlullahi ak waxu buur yàlla bi taala aji kawe ji ndax borom subhaanahu wa ta'ala dafa ne wa in kuntum marda aw ala safarin wa in kuntum tu fekkee da ngeen nekk yoo xam ne marda da ngeen a feebar aw wala boog ala safarin ngeen nekk ci kaw tukki aw wala book jaa amu tukkee ahadun kenn ci yéen kenn minkum ci yéen minal ghaa'iti ci wanag wa aw wala boog laamastum ngeen jonjoo an nisaa ak jigéen ñi mu ne falam tajidu ma'a maanaam mu ne wa qawlullahi moo tax li def ci aaya bi moom la imam al-Bukhari ta taala indi fii daan ni wa qawlullahi ak waxu buur yàlla bi taala aji kawe ji falam tajidu te dajoo leen maa a ndox maanaam kon bu fekkente ne da ngeen a nekk ci maanaam am ngant bu leen teree sangu cangaayal jàpp bu leen teree jàpp wala boog ngeen sangu cangaayal farat falam tajidu te amoo leen maa a bu boobaa wala boog am ngeen lox waaye mënoo leen koo jëfandikoo kon nag fa mu jublu leen dégg jublu leen sa'idan ci pak tayyiban bu laab maanaam kon jublu googu nga xam ne moom mooy baatu lugawi bi fa mu ni ngeen jublu maanaam moom la moom mooy cosaanu baat bi waaye jub ji nga xamante ne moom la wax ne noonu ngeen koy defe loolu moom la alquran na mu waxee ne noonu lañ koy defe loolu lañ mujj a jël daal di koy tuddee baatu tayammum maanaam tiim maanaam ñu tuddee baat bi nga xam ne moom la alxuraan jëfandikoo te moom mooy jublu leen ci hmm. pàkk gi tay sa ayran ak pàkk ban bu laax bu teey moom la tuddee moom la wax ne famsahu na ngeen massa bi wujuhikum ci seen loxo yi wa ay seen xar kanam wa ay aydikum ak seen loxo yi minhu ci moom hmm. ah, baatu minhu bii nag te bu ñu xoolee dafa am yaa ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun mhm. wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura boobu amul minhu boobu mooy bi nekk ci suratul ma suratul nisaa bi nekk ci sóoratul Nisaa amul minhu bii nekk ci sóoratul Maa'ida moo am minhu bu boobaa dañuy daal di xam ne aaya bii aaya bi nekk sóoratul Maa'ida la imaam al-Bukhari nag rahimahullah dafa indi aaya bii ngir tegtale ne tiim aaya bii moom mooy aaya moom la ñuy tuddee aaya moom waaye du beneen aaya bi maanaam du aaya bi nekk ci sóoratul Nisaa boobu du moom la ñuy tuddee aaya tayammum te boobu aaya bii moom moo wàcc bañ ne a ah, léegi nag yoonal nañu tiim aaya bii la woon waaye du bële loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullah taala daan ne te tàmbaliwul aaya bi waaye rek baatu minhu boobu mu ci bàyyi rek moom dañ ciy daal di xamee ne aaya bii la ci jublu jubluwu ci bële loolu euh, gis-gis bu am am solo la te insha allahu taala danañu ko wax maanaam te it lënt-lënt ak liw boroom xam-xam yi di di li jommal boroom xam-xam yi euh, comme li imam Ibn Arabi wax rahimahullah mu ne euh, loolu maanaam ak maanaam problème la boo xamante ne gisuma nan la ñuy def ba lijjanti ko xaw ma lan lañ koy lijjantee al imam Ibn Arabi rahimahullah al qaadi Abubakar rahimahullah moom Euh, ngir ne xamul ban aaya la ci ñoom ñaar yi maanaam ba xam ban aaya suratul nisa la sayyidat Aisha di wax mm-hmm. radiyallahu anha moo wàcco wala boog di nekk ci suratul maa'ida la moom ngir ne ñu bare bare ci borom xam-xam yi ku mel al imam Hamd ibn Abdul Barr ak ñeneen rahmatullahi alayhim affaire bi da leen a jaaxal naka ban nan la imam al-Bukhari nag rahimahullah maanaam ngir yëkkati lënt lënt boobu mu wax la ne la aaya bi nekk suratul maa'ida la du beneen te loolu insha allahu taala dina dinañu ñëw ci dëgëral buntu boobu te wax ne tamit li ci imam al-Bukhari yi li mu ci indi nii rahimahullahu taala moom mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala maanaam aaya bi nag moom mooy cosaanal tiim maanaam gir ne aaya bi dañ koy wax aayatu tayammum maanaam aaya yi tiim loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam comme niñ ko waxe ne daa iman moom dafa gis ne al-Qur'an te loolu mooy dëgg mooy ne al lépp luy wax yenente bi sallallahu alayhi ak ay jëfam loolu ci boppam xeeti maanaam waxin ak leeral leeralu alquran la mm-hmm. maanaam loolu moom moo tax mu muy jël tout le temps bu naan téere nangam daan nga wax ak yàlla wax gi mu wax nangam maanaam comme fii danaan la aaya yi ngi maanaam hadith yi ngay rombi ji yëpp dañuy firi aaya bi kese mm-hmm. maanaam aaya yii ma la wax mu dong lay firi ak aaya yii nga xam te moom la ñëw maanaam moo tax nga gis xoolal ci kitaabul iman da gis ay aaya yu bari la indi foofu laata muy indi yeneen i wax waaye ba tey ngir ne iman dafa bari ay mbir fii tamit mu indi maanaam ci yeneen naka noonu bi ñu ko tàmbalee gis yëpp kitaabul ilmi kitaabul wudu kitaab ah, yëpp da gis ay aaya lay indi maanaam ni tiiri sàngam ak waxu bi borom bi subhaanahu wa taala wax ne nangam maanaam nga gis fii maanaam ngir ne alquran ci boppam mooy sunna sunna mooy alquran ñaar ñooñu kenn mënu leen teqale léegi kon bu boobaa aaya bii dañ ci xamee ne tiim lu ñu yoonal la maanaam lool moom moo tax tiim ijmaa la ci borom xam-xam bi rahmatullah alayhim ci ne tiim dafa nekk loo xam ne lu ñu yoonal ci alquran aaya bii ci la aaya bii da koy leeral ak aaya bi nekk suratul nisa ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam hadith yi ñuy romb yëpp inshaa allahu taala dañ koy leeral euh, ci wàllu euh, ijmaa maanaam bor maanaam borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci amul kenn ku wuute ku ne la tiim baaxul am na nag yu nu wuute ndax def na ko maanaam ndax yoonal lañ ko yoonal ci ci teewaay ak yan ñuy sart yi ñu ko yoonalee ci teewaay waaw wala déet loolu après loolu yeneen i masala la yoo xam ne insha allahu taala dañ ko gis mu ne bi mu ne <coughs> baa bul <coughs> maanaam dafa wax rek ni bunt tegu ci lenn waxul leneen maanaam baabu rek la wax <coughs> loolu donc ci leeral maanaam da koo indi euh, am na nag ci ay riwaayaat yoo xamante ne baabun bi daf cay rot maanaam dafa ñëw rek noonu wax kitaabu tayammum wa daal di wax waaye waxul baabun maanaam nga gis ne kon euh, loolu tamit daf ci euh, leeral day leeral ne amul maanaam le fait que mu ne baabun maanaam mooy dama lay leeral acte yi aaya bii lan la maanaam comme si wala boog mu tëbal baabun bi bu boobaa mu mel ni danaan la xadis bii may njëkk indi day leeral aaya bi ne sababu nuzulu aaya bii may bi ñu tudd léegi xadis bii la maanaam moo koy leeral bu boobaa euh, mu ne qaala haddathana bilisnadi muttasil fi awwalil kitaab ilaya haddathana Abdullahi ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi euh, xadis bi maanaam comme niñ ko gisee imam al-Bukhari rahimahullahu taala saa yu faral di solo ci euh, mu imaamu Malik rahimahullah dinañ koy faral di jëlee lool ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi comme Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala ne mu maanaam amul ci kaw suuf ku fi des ku gën a dëgër ci les Muwatta gën ko wóorale que Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi bi nga xamante ne moom da ko solo ci imaamu Maalik rahimahullah daa ko solo nekkoon Abu Muhammad mu génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nañ la nag imam al-Bukhari moom rek moo solo ci moom ci lu amul dig-digle amma ñi nga xam ne ñoom ñooy imam Abu Dawud solo na ci moom ñetti xadis waaye dafa am ku dox seen diggante diggante moom imam at-Tirmidhi solo na ci moom benn xadis waaye am na dox ci diggante moom imam an-Nasa'i solo na ci moom fukki xadis ak ñett waaye tamit am na ba tey ku dox ci diggante ak moom amma imaamu muslim ak imaam euh, ibnu Maaja rahmatullah alayhima ñoom ñaar solo wuñu ci euh, Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi mu ne qaala nee na axbarana euh, xabaara nañu nee na Malik te moom mooy ibnu Anas Malik ibnu Anas ibnu Abi Amir al-Himyari rahimahullahu taala daa kartaram nekkoon Abu Abdallah moom mi ngi génn gane adduna 93 jàpp 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa di imaamu daarul hijra imaamu Maalik comme ni nga xamante ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu imaamu e doon ko waxee naan iza zukira al fa malikun najm euh, naka noonu iza zukira hadith fa malikun najm maanaam bu ñuy tudd euh, hadith wala ñuy tudd xam-xam rek imaamu Malik ci boppam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy biddiw ba amma naka noonu noonu la imam an-Nasa'i waxee rahimahullah ne xamuma ginnaaw taabi'i ku gën a mag ginnaaw sahaaba yi ak taabi'i yi ku gën a mag imaamu Maalik rahimahullahu taala maanaam bokkoon na tamit ci li mu moom muy euh, teggin gu mat a gu mag yi nga xamante ne moom la amee woon maanaam ba nga xamante ne comme niñ ko xamee mooy xisam bu si woowu nga xam ne dafa toog di jàngale xadiis tax maanaam benn ji fett ko juróom ñeen fukki yoon ak juróom-ñeent maanaam téeméer yu manqué benn quatre-vingt-dix-neuf fois mais ba mu toog yaram ñu nit ñu doog a remarqué ne yaram bi dafa xonq waaye teggin gi mu am ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax nangu woon yëngatu te it naka noonu Madinatul Munawwara daanu ci joxe ak dàll ngir eh, ngir maanaam nekk noonu daanu ci war fas ngir teggin gi mu am ci kii daan dox ci kaw dëkk boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon xam ngeen ni ah ni ki noonu bokk na tamit ci li mu ràññee ko comme li eh, imam al-Qadi Iyad nekk li rahimahullah ci Tartibul Madarik mu ne imaamu Malik dafa doon dépenser eh, da doon dépenser alalam maanaam ci xam-xam da ko ci doon dépenser ba nga xam ne néeg bi mu dëkkoon mujj gi eh, amuloo tuloo lu mu jëndee lu mu jëndee téere yi mu mujj jaay téeg téegu néeg bi maanaam mooy plafond bi plafond néeg bi la mujj jaay pour mën a continuer di jënd ay téere maanaam moom kon noonu la nekke woon koo xamante ne tamit Euh, noonu la nekk won imam bu mag rahimahullahu taala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee gisoon nañ ay mbiram gisaat ko gisaat ko te bokk na ci ñi nga xamante ne jarul ñuy laaj seeni i mbir ngir ne <coughs> seen màggaay dafa rëy seen jaloore dafa yaatu te dañoo kawe rahmatullah alayhim mu ne an Abdurrahman ibn al-Qasim te moom mooy Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abubakar as-Siddiq Euh, rahimahullahu ta'ala dakantam nekkoon Abu Muhammad mu génn adduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, nekkoon tamit imam siqatun faqihun nekk ko xamante ne tamit ku ku ku sàpp ku ku euh, borom ko bu mag la waaye tamit koo xamante ne ku sàmm woon la mhm. maanaam ci ak jaamu yàllaam ak màggaayam moo tax al imam Ibnu Uyayna rahimahullahu taala doon wax naan moom moo gën ci waa jamonoom kaana afdalu ahli zamani moom moo gënoon ci waa jamonoom moom ñoom mooy Abdurrahman ibn al-Qasim te mooy ñoom ñi maanaam waa kër Seydina Abubakar la radiyallahu ta'ala Abdurrahman al-Qasim an abi mu jële ko ci baayam mooy al-Qasim ibn Muhammad moom itam ci fuqaha yu mag yi la bokk mooy fuqaha sab'a yi ah, rahmatullahi alayhi ah, moom muy al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Abu Muhammad Abdurrahman mi ngi gane mi ngi génn adduna ci cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an Aisha muy ummul mu'minin soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, moom mi nga xamante ne moom mooy euh, sahaaba maanaam euh, jigéen ji ëpp li mu solo xadis ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko xamee wax nga xamante ne solo na deux mille deux cent dix xadis yoo xamante ne imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah ma dëppoo nañ ci solo cent soixante-quatorze maanaam fu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak amma imaamu al-Bukhari wéetoo na ci juróom fukk ak ñeent imaamu Muslim wéetoo ci juróom benn fukk ak juróom ñeent maanaam loolu yëpp day wone màggaayam ci maanaam ni nga xam ne noonu la yittewoo woon xam-xam te it comme li e, imam Urwa wax rahimahullah ni xamul ku gën a e, sell gën ëpp xam-xam ba pare e, gën a xam médecine tamit ak waxu arab bu leer maanaam ak adab te ak am ay teggin waaye tamit ak shi'r maanaam poésie maanaam que sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha comme le sayyidna Abu euh, euh, Abu Musa al-Ash'ari wax radiyallahu anhu ñun sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te amul dara ci loo xamante ne daan nañu réer ñu dem laaj ko sayyidat Aisha radiyallahu anha lu dul daan nañ gis ci moom xam-xam bu leer ci mbir moomu maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay wax la yoo xamante ne yu ñu wax ci ay mbiram la radiyallahu ta'ala anha mi ngi génn àdduna juróom fukkeelu at ak juróom ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko ñi ngi koy rob ci Baqiyaul Gharqadi radiyallahu ta'ala anha bokk na ci ngëneelam yi moom mooy ci néegam foofu la képp ku bëgg a ziyaare yenente bi sallallahu alayhi wa sallam néegam ngay dem foofu nga koy ziyaare radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa ja'ala aliha firdaws maswaha wa mawaa moom sayyidata Aisha zawju nabi di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaalat la annaha qaalat nee na moom xaraj naa génn nañ ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii ba'd ci lenn ci asfaarihi ay tukkeem maanaam lenn ci ay tukki yi nga xamante ne moom la ñu euh, tukki li ëpp ci borom xam-xam rahmatullah alayhi comme ku mel ne al imam al-hafiz ibn abd al-barr rahimahullah ak ñeneen dañuy dogu ci ne tukki boobu ma nga xewe woon ca euh, maanaam mooy ghazwatul muraysiya ak moom la ñuy wax tamit ghazwatu banil mustaliq bi nga xamante ne mu ngi xewe woon ci juróom benneelu at ginnaaw gàddaay yeneen ci bi sallallahu alayhi wa mu ne hatta mbete iza kunna ba ñu nekkee bil bayda ci euh, bërëb bi nga xam ne moom la ñu wax bayda aw wala boog bi zaatil jaysh fi ñuy wax zaatil jaysh euh, loolu nag boo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tamit wuute nañ ngir ne euh, bu amee ñu wax ne maanaam ni lii day tegtale ne kon côté Banu Mustaliq la loolu ne ndax côté Xaybar la maanaam dëkk yi Euh, ci wetu Xaybar lañu nekkee boo jugee Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam loolu nit ku li nga xamante ne mooy li gën a dëgër ndax li gën a dëgër ci li ñu xam mooy Bayda ak Zaatul Jaysh ñoom ñëpp ñi ngi nekkee ci boo jugee diggante Makka ak Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam kon ci kaw loolu maanaam ñoom sax dañoo jege sax miiqaat bi Zul Xulayfa maanaam kon ci la xamee ne. Euh, kon euh, xeex bi amaan na li gën a dëgër nekkut noonu banoon ne ghazwatu Banil Mustaliq la ndax euh, dafa am benn mbir bu am te loolu lu mat a bàyyi xel la moom mooy bu njëkk bi mooy na xam nga dañuy wax ne ci ghazwatu Banil Mustaliq la te loolu lu ëpp ci borom ko moom la ñuy saxal mm-hmm. ne hadith bi loolu la lu tax ngir ne siiw xissa boobu dafa siiwoon mooy caqay sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ba réeroon mm-hmm. waaye Euh, dinañ gis ne euh, am caqay sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha dafa riir ñaari yoon mhm. benn bi moom mooy ci Banu Mustaliq ñaareel bi ci def moom mooy ci zaatu riqa zaatu riqa foofu tamit dafa réeroon te bokk na ci liy gën a dëgëral ne amaan na wax ji ci xasuwa boobu la moom mooy dëkk yi muy tudd nekkuñu côté kuy dem euh, kuy dem al Muraysiya nga xam teel ci bois Banu Mustaliq waaye euh, dafa gën a féete maanaam côté Makka maanaam côté Medina maanaam bu boobaa dañuy daal gis ne amaan na zaatu riqa xeexare boobu ci la gën a doon te bokk na ci li gën a dëgëral loolu mooy ne sayda mooy li sayda Aisha li sayyidna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala li mu wax te wal euh, imam Ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala soloo na ko ci moom mooy ne dafa ne dafa ne euh, jamono jooju day mu ne lamma nazala ayatu tayammum laa adri kayfa asma maanaam jamono ji nga xamante ne moom la ayatu tayammum mooy ayatu tiim wàcc xaw ma woon nu may def maanaam euh, te moom sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu moom mi ngi ñëw di tuub si di dugg ma di ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ghazwatu Xaybar te xayba te période boobu mooy bi sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu di jóge Yemen tamit ñëw naka noonu noonu la woon Jaafar Euh, ibn Abdul Muttalib euh, ñëw jugee fële euh, dëkk ba Habasha ñëw fekk fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci fekk ñuy doog a tukki jugee Xaybar te loolu Xaybar bu fekkente ne te Xaybar juróom-ñaareelu at la te Zaatul Riqaa mi ngi am ginnaaw Xaybar kon te Banu Mustaliq seen ghazwa mi ngi am ci juróom-benneelu at bi maanaam kon bu boobaa dañuy gis ne loolu amaan na mooy lii gën a dëgëral ne mm-hmm. euh, xew-xew bii sayyidat Aisha radiyallahu anha di nettali fii du woon xew ci ghazwatul Muraysiya mm-hmm. waaye beneen bi la dëgg la ghazwatul Muraysiya tamit sax kay sayyidat Aisha radiyallahu anha yoroon na mm-hmm. ba mu amoon maanaam ba nit ñuy waroon koo seet ak yooyu waaye tamit ghazwatu Zaatur Riqa euh, amaan na wax ji loolu la mooy li gën a dëgër insha allahu taala te bokk na ci leneen li koy gën a dëgëral mooy le fait que aaya bii nii bokk ci ah, maanaam sóoratul te sóoratul Maa'ida ci aaya saar yi mujjee wàcc lañ bokk te bu ci wàcc amul maanaam dara nasaxalu ko dara man suuxalu nekk ci sóoratul Maa'ida rek man saxu man soxalu ko hmm. loolu loolu tamit beneen mbir kon lu muy gën ci yéex muy gën a probable que ni aaya bi jamono jooju la wàcc hmm. euh, léegi nag mu ne euh, kon ba ñu génnee. Euh, ci leer lenn ci tukki yi mu ne hatta bata iza kunna bu ñu nekkee bil bayda ci al biza aw wala boog bizatil jaysh te inqataa ci la dogge eqdon ak caqalii ñeel ma maanaam caqa boo xamante ne maanaam euh, da koo abboon ki nga xam ne moom mooy euh, magam mooy sayyidat Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha moom moo ko moomoon caqa gi waaye sayyidat Aisha radiyallahu anha da koo jëloon sol ko loolu b bo benn bokk na ci liñ ciy xale mooy ne ab ak lépp loo xamante ne xeetu takkaay la loolu dagan na mm-hmm. loolu mooy benn ñaareel bi ci maanaam ci jigéen naam ci góor góor moom xalaa buy nuru nuru lu jigéen mm-hmm. mooy def loolu te loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rëbb am na mm-hmm. ñi nga xamante ne kon kon <coughs> jigéen ab bu caqat wala ay takkaay wala yu mel noonu loolu kon dagan na loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy dana dagan muy tukkee ak moom su fekkente ne du nekk lu aay ci bëti ki nga xamante ne mooy ko ko aal loolu mooy ñaar ñetteel bi ci def mooy ne eh, tak tak waaye nag takk gi nga koy takk ak rafetlu gi nga koy rafetlu ak yooyu loolu nag ngir mën a neex boroom këram la mm-hmm. loolu mooy beneen bi ci def beneen bi ci def moom mooy ne dagal na nit ki buy tukki mu ànd ak soxnaam te loola lu ñu yoonal la am na fekkente ne soxna yi dañoo bari loolu nag bu boobaa borom xam-xam yi alayhim euh, lu ci ëpp te moom mooy Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim dañ ni euh, dafa sopp mu daal di euh, mu daal di bantale sopp nañu mu bantale maanaam moo ku ko ci neex mën na koo jël yóbbu waaye nag sopp nañ nag balaa muy jël kenn di yóbbu mu bantale maanaam bantale moom mooy def tirage au sort bu ko defee ñu xam kan lay yóbbaale loolu moom mooy mooy waxu li ëpp ci borom moom amma fuqaha hanafiyya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne bantale gi du lu ñu sopp lu war la maanaam doo ñëw rek ne damay tànn ci nogay rek nañ dem déedéet maanaam faw mu nekk ne maanaam da nga da dafa war maanaam ci nga bantale ala kulli xaalin ak lu mënti xew xew-xew bii borom bi subhaanahu wa ta'ala dogaloon na ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha la lool ci gile tukki mu ne bi nga xamante ne kon dem nañ bi càqa bi daal di daanu nee na fa aqaama mu daal di taxawal rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ala mu taxaw alal timaasi yi ci di ko làmbatu maanaam ci di wër ñu wër ko ñu wër ko nag wër nag maanaam loolu tamit mooy wane ne ab alal maanaam dañ ko war a sàmm maanaam alal dañ ko war a sàmm di ko bàyyi xel euh, di ko wattu te it waruñu koo bàyyi mu neen maanaam bu réeree dañ ko war a teet maanaam du du loo xamante ne dañ koy neenal Euh, mu ne wa aqaama mu daal di taxawal annaasu nit ñi maahu ànd ak moom te loolu euh, bokk na ci liñ ciy jàngee tamit moom mooy ne euh, maanaam nga ndax problème bu mel noonu maanaam nga dem ak armée bi lëmm ah xam ngeen ne ñu taxawal leen ngir benn caq bu réer loolu mooy wane ne alal kon dañ ko war a sàmm dañ ko war a bàyyi xel te dañ koy war di wër di ko di maanaam du fàdd noonu rek ñu bàyyi ko noonu niki noonu comme liñ wax ne idaatul mal maanaam li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon tere sahaaba yi ñett yooyu nga xam ne da ci des moom mooy idaatul mal mooy sànq alal ah, bu njëkk bi mooy ah, kasatu su'al di bëri laaj laaj yu amul njariñ bi ci des mooy kasatul xiili wal bari lu luñ naan nee nañ ak nee na il paraît que dégg naa ah, ñu ngay ruumandaat naan loolu ak ba ci des nag moom mooy idaatul mal moom mooy sànq alal beneen euh, bi ci def euh, moom mu ne moom mooy tamit ne kon nit ñi tamit mën nañoo maanaam bu bu fekkente ne dañoo am ñu ñu àndal wala ku ñu àndal te alalam réer bu boobaa war nañoo mën a taxaw maanaam lu waxtu wu tolloo loo xamante ne jàpp nañ ni war nañoo mën a wër mbir mi su fekkente ne lor amu ci waaye tamit duñ ne rek eh, non man damay dem ah non ñun dañoo yàq tamit dañ eh, taal oto bi dem suñu yoon déedéet. maanaam alalu jàmbur moo réer wala lu am solo ci moom lu demee nekke masalan ay pièces d'identité mu réer maanaam ak yu mel noonu mën nañoo taxaw quand même wër ko moore waaye duñ ne rek non nañ dem non man dama yàkkamti dama bëgg a dem tëri dama bëgga a dem noppalu ji nangam nangam voilà waaw bu fekkente ne yow wóoroo sax nga dugg ci oto bi toog noppalu foofu ak yu mel noonu waaye di rek ne par force nañ dem léegi après boo demee nga def sa déclaration de perte defaat say te loolu muy ëpp ci wono ñaare mm-hmm. waaw kon xam nga loolu tamit daf koy wane beneen mu ne walay suute nekkuñu woon ala maa im ci fu am ndox mm-hmm. maanaam kon fa ñu nekkoon amul ndox loolu tamit am na ci borom xam-xam yi rahmatullah ñu ciy tegtaloo ne dagan na ñu nit ki daal di teewee foo xamante ne maanaam daal di sanc foo xam ne amul ndox mm-hmm. waaye loolu ah, loolu ak maanaam dafa nekk loo xamante ne dañ koy tënk ci ne da nga taxaw ngir benn jamono waaye sanc fa wala nga taxaw fa nekk fa te doo wut ndox ngir ne ñoom amaan na ndox mu ñu jàppoo yoruñu góor waaye ndox ma ñu naane ba tax ba du ñu faatu du ñu ñu faatu moom ma nga fa woon moom wala yu demee noonu euh, loolu tamit euh, kon bokk na li nga xamante ne moom lañ ci xamee comme li sahaaba yi waxoon rek radiyallahu ta'ala anhum ni ñun génnante bi sallallahu alayhi wasallam ñun dañuy euh, yëg dañuy war géej gi te lu tuuti la li ñuy yóbbu ci ndox lu tuuti la dañ fay toog ay jamono te buñ ci buñ ko buñ ko jàppoo dañuy dañuy mar buñ ko jàppoo moom dañuy mar ah kon nag teeñ ko nu ñuy def est ce que mu ne leen ndoxum géej bi maanaam géej ndox mi dafa laab te laabalaate ah te dagan na tamit maanaam mbir mi tamit dagan na maanaam waaye loolu ngir ne bu fekkente ne masalan moo tax borom xam yi di wax rahmatullah ma mbéte nga ànd ak fas sax wala jur sax nga yor ndox. ndox moomu nga xamante ne moom boo ko wut guy maanaam moom mën na pour pour mu naan ko ndox moomu doo ko jàppoo ba mu jeex nga bàyyi ko moom du naan déedéet maanaam bu boobaa danga ngay tiim maanaam loolu yëpp kon waaye nag tamit lii tamit day tekkale ne euh, maanaam maanaam dañuy foo xamante ne maanaam nit daal dagan na mu nekk ci bërëb boo xamante ne jamono ji ñu nekk noonu noonu amul ndox voilà jamono jii ñu ne nii nii amul ndox dégg nga waaye nag euh, fa ata mu daal dikke dikkee annaasu nit ñi ilaa Abubakar sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu maanaam euh, ñu ne ko ala xanaa gisoo maa li nga xamante ne sanaat moom la def Aisha maanaam demuñu xam nga lii mooy waxtu julli dafa jotoon ndax bi waxtu julli jotee amatuñu ndox amatuñu ndox ñu jaaxle waaye nag mu ne euh, kon ana naka la ñuy def waaye biñu gisee ne amuñu ndox nag ñoom nag ñu jaaxle moo tax ñu dem ci Seydina Abubakar radiyallahu anhu ne nag xoolal rek li ñu dal fi mu toll xoolal li Sayyidat Aisha def rek radiyallahu la ah xoolal li mu def rek fi mu toll ñun ñu ngi nii amatuñu ndox ah maanaam mi ngi fii fekk yi caq ah, caq moo daanu <laughs> ñu koy wër ndax xam ngeen ni fi muy daanu ak amaan na fi muy jàpp gisee ni caqam yooyu daanu na daa du nekk benn maanaam jamono ji muy daanu ba bañ koy wër maanaam lay tax ñu koy wër mooy ne ba mu daanoo ak jamono ji muy jàpp ji muy bàyyi xel ne léegi daanu na bokkutul waaw loolu euh, kon maanaam ñu gis ne kat ah problème am na te ñu dem jàmbati ko lool tamit bokk na ci liñ ci jàngee mooy ne dinañ jàmbati ji ci bàyyi. moom daañ jàmbat ci baay loo xamante ne dooma ko def dañ koy jàmbat ci bàyyi loolu benn la ñaareel bi ci donte am na jëkkër maanaam am na borom kër waaye ñu dem ci baay bi jàmbat ko ko loolu mën naa ne bi ñu def moom mooy euh, ne euh, même kon dañ ciy xamee tamit ne képp koo xamante ne euh, am kilifteef maanaam benn autorité wala boog benn pression boo mën a kenn mën mënef naa jàmbat ci yow kooka donte du yow yaay dëgg-dëgg kilifaam hmm. ndax xam ngeen ni jigéen ji bu ko xësee bi ñu ko xësee ba denc la borom kër nekk kilifaam kilifteef gi ci la toxoo hmm. waaye terewul rek ñu war a mën a dem jàmbat baay ci baay bi dégg nga mu ne kon nag Seydina Abubakar as-Siddiq beneen bi ci des tamit moom mooy lu tax mu wax ne Seyd mu ne mu mu ne mu dem ñu dem jàmbat ji ko ci Seydina Abubakar radiyallahu te waxul ne ñu dem jàmbat ko sa baay hmm. maanaam loolu tamit euh, ngir ne. bërëb bi bërëb la boo xamante ne bërëbul euh, jàjj la maanaam bërëbul jàjj la te bu dee bàyyi bàyyi protecteur la maanaam day sàmm rawatina ak doomam bu jigéen mm-hmm. ah waaye fii ne daf fee war a jàjj loolu tamit day wane ni loo bëgg-bëgg sa doom it maanaam du tere léeg-léeg bu nekkee ci lu jaaduwul tamit ñu war koo mën a jàjj te it nit ñi war a mën a ñëw jàmbat ci ci yow te it nga war a diglu tamit jàmbat ji moo tax Seydina Abubakar radiyallahu anhu digg na jàmbat gi moo tax mu ne Ah, munu mu ne ñoom dañ ne ko axaamat ndax taxawloona bi rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ak nit ñi walay suute ñi ngi nii nekkuñu ala ma ci ndox fii ñu nekk amul ndox te mi ngi nii moo ñu taxawal fii ah sa te nekkul maahum ànd ak ñoom maa am um ndox maanaam ndox tamit yoruñu ko loolu tamit dañ ci xamee ne ah, wut ndox wut ndox ah, ngir mën a jàpp wala ngir mën a sangu sangaayam farata du nekk lu war lu dul dugg waxtu julli dugg mm-hmm. comme ni nga xam ne noonu la ko aaya bi waxe iza qumtum ila salaati maanaam fokk waxtu jug dugg loolooy sart bi maanaam ndox doog a nekk farata <coughs> mu ne fajaa mu daal di dikke wa rasulullahi fekk na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waadi'un ma ngay teg ra'suhu boppam ala fakhidhi ci sama lupp yi kat dëgg dëgg fekk na ko naama nelaw na maanaam mooy nelaw na jamono jooju na ma tëdd na di nelaw lool tamit dañ ci xamee ne euh, maanaam borom kër euh, di teg di teg boppam ci luppu soxna si loola sunna la maanaam loola sunna la ba ko yeneen bi sallallahu alayhi defee la nekk jaamu yàlla bu mag moo tax euh, loola tamit bokk na ci ja xeeti jaamu yàlla yi nga xamante ne léeg-léeg maanaam mat nay mat nay bàyyi xel maanaam awaam yi nag duñ ci gis lu dul xëy na bànneexu xëy na jege xëy na nangam loolu awaam yi loolu rek lañ ciy gis waaye euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi xam dëgg ñoom dañ ciy gis jaamu yàlla bu mag ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam la mu koy def ngir ne moom borom subhaanahu wa ta'aala da koy tànnal jëf yi gën a sell jëf yi gën a baax jëf yi gën a tedd ak it doxalin yi gën a rafet moo tax loolu tamit bokk na ci doxalin yu rafet yi mooy léeg-léeg loola di am mm-hmm. ah, ndaxte loola wax na ko waxoon na ci beneen hadith loolu du bii rek la ko defa ah. yéen a koy fàttaliku fi mu naan yeneen bi sallallahu alayhi dafa teg sa boppam ci sama lupp di jàng alxuraan fekk dama gis dama nekk jamono yu mbërëg loola day tegtale ne maanaam loolu doxalin la woo xamante ne da ko yàgg a def du du rek maanaam di njege naa yoo euh, lupp soxna si loolu daa bokk ci euh, na te dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy li gën donte yi nga xamante ne mëneef na koo dugal ci yi nga xamante ne jibiliya la maanaam lu naturel la wala boog mu nekk aadiya lu dugg ci côté aada waaye bu dee yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam maanaam jëf ni yeneen ci bi sallallahu doon jëfee loolu ala kulli haal moo moo tax nga gis sayyidna Anas masalan radiyallahu ta'ala li mu waxoon nee na man bëgguma woon du baax mooy courgette yi ah ñeex yi nga xam ne maam courgette waaye ma gis yeneen ci bi sallallahu alayhi bi mu gisee yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, muy topp euh, courgette yi ci biir ndab li nee na moo tax depuis bis boobu ma bëgg ci laa bëgg courgette maanaam loolu day day wane ñoom li nga xam ne noonu lañ meloon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam te loolu mooy di jaadu maanaam lu ñu xam ne yenente bi nii la mel yenente bi nii la bëgg yenente bi nii la daan def yenente bi sallallahu alayhi wasallam nii la daan doxale ñu doxale noonu ñu def noonu ñu roy ko ci loola te loola jaamu yàlla ëpp ko doole ku yeneen ku dëppoo ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu jaamu yàlla ëpp ko doole maanaam mu ne ma mu defee lool nee na fa qaala nee na mu ñëw ne ma habisti yaa ngi nii téye nga tënk nga rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wan naas ak nit ñi walay suute nekkuñu ala maa in ci ndox walay suute nekkul maa am ànd ak ñoom maa am ndox loolu bokk na ci liñ ciy jàngee mooy ne buñ la réclamer dara jàmbat la dara boo ñëwee waxal rek yamal rek ci li nga liñ la jàmbat maanaam bul yokk ci njàmbat gi dara maanaam fi mu toll gi gis ah, am na ñoo xamante ne fi mu toll jottali mënuñu ko maanaam fi tollu boo nee leen waaw jottali moom mënuñu ko loo wax faaw ñu jëm ci jàmbat am luñ ci yokk wala ñu wàññi ci dara wala ñu soppi mbir mi maanaam te fii da ngay gis Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi mu ñëwee njàmbat gi nga xamante ne moom la jàmbat noonu dong la ko jàmbate nee na ah, wa qaala fa na faata léegi nag fa qaalat mu wax Aisha sayyidat Aisha radiyallahu anha ne gannaaw moom kon ba mu jottalee jàmbat gi ah, moom sayyidna Abubakar radiyallahu anhu nee na faata ba nii maanaam ah, faata mu daa di may jàjj Abubakar sayyidna Abubakar radiyallahu anhu maanaam ba gis nga tudd waxul na sama papa ngir ah, ngir bërëb bi maanaam ne moom daf fee ñëwoon dafa ñëwoon daal ngir rek jàjj ngir daal ma loolu tamit bokk na ci liñ xame mooy ne su fekkente ne mooy ne bàyyi war nay mën a ñëw di di di di di di corriger doom donte doom ja màgg na maanaam donte léegi doom ja mu kallaf la sax maanaam bàyyi mën naa taxaw maanaam yeddu ko ah daal di koy delloowaat maanaam ne ko ah nii nga def kat du nii nii nga doxale baaxul donte doom ja màgg na loolu benn la beneen bi ci def moom mooy ne donte doom ji dafa nekk ci néegu sëy maanaam bu doxalee nu mu war a doxalee ak boroom këram baay bi war naa mën a ñëw ni ko nii nga def du nii maanaam jàjj ko te loolu tamit lu baax la maanaam sayyidna Abubakar radiyallahu anhu la def nee na wa mu daal di wax nag masha Allah lu soob yàlla an an yaqula ci mu wax ko maanaam loolu da ngay gis tamit fe ñoom ni ñuy delloowee mbir mi ci yàlla maanaam la yàlla soob mu wax ko loola la wax maanaam nga gis ne du ñu gis dara lu dul ne ñu gis borom moom mooy def mooy dindi loolu moom mooy xaqiqa dëgg dëgg mbir yi mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy def mooy dindi gisoon nañ ko ci hadith bu ñu weesu ci kitaabul euh, hayd mooy baabu mukhallaqatin wa ghayru mukhallaqa gis nga hadith bu ñu ci gisoon ah, loolu da koy leeral ah mu ne ah, ah, ba mu waxee loolu mu ne wa ja'ala mu nekk nag yat'ununi mu di ma jam ah bi ci loxoom fii fii xaafirati ci sama sama maanaam mooy mooy fiu bi nii fii. Ah, mooy fii fi bopp bi fii fii mel ni fii yuur gi di kii nee na foofu la nekk di ma jam may may nee na ma ma muy muy tourné bopp bi di di di dama ko dikk rek mm. nee falaa yam no ane waaye dara terewuma mi nat arruki ci may yëngatu ah, illaa lu dul makaanu rasulillahi bërëbu yenente bi sallallahu alayhi wa ci sama kaw lu bi mm. li yenente bi sallallahu alayhi wa sama kaw lupp bi dong moo ma tere woon a yëngatu waaye maanaam loolu tamit dañ ci xamee muñ gi nga xamante ne moom la ñuy war a muñ ak di di di di téye suñu bopp ak di di di di di di muñ li nga xamante ne moom mooy léeg-léeg yenn mbir yi nga xam ne war nañoo mën a yëngal moo xam ci zahir la wala xam ci biir ci baatin la maanaam moo xam mbir mi li ñu nam nag ci baatin maanaam mooy mbir yi nga xamante ne léeg-léeg day aju ci wàllu euh, jikko ci wàllu doxalin ci wàllu xalaat maanaam ak ci wàllu ay natt yoo xam ne daf ñuy dal maanaam loolu dafa war a nekk yoo xamante ne dañ koy war di mën a muñ ngir ne moom gis nga li ko loolu noonu dafa metti woon lu koy def nii mais bëggul yëngatu ak dara terewu ko woon a yëngatu lu dul yeneen bi saa da ko doon jam xam nga ta yàq loolu mooy da koy jam mbir mi metti mu koy jam naan li nga def lan la yaa ngi nii téye maanaam yaa ngi nii nit ñi ba tey téye saa yaa ngi téye nit ñi di jam dégg nga muy yëngatu. waaye nee na mu noppi mu nee na ma ma taxaw rek ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tëdd ci sama lupp yi te bëgguma mu yeewu loolu dañ ciy xamee ñaar bu njëkk bi moom mooy fonk bi mu fonkoon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne yeneen bi la ndax dafa ne rasul makaanu rasulullah bërëbu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy boroom këram maanaam ngir ne borom këram la buggul dara lu ko naqar buggul dara ko metti loolu mbir mi. loolu ko moo tax gis nga ko la mu ko waxee ci hadiisu Ummu Zar'a ah ne ko man maay taxaw ci yow place Ummu Zar'a ci Abu Zar'a sauf que man duma la wàcc maanaam fekk boobu jigéen ñu bari lañ ñoo ñoo fukki jigéen ak benn ñu toog di waxtaan ku nekk di wax li nga xamante ne moom la daj ci néegu sëyam Ummu Zar'a nag ñëw nettali moom ne woo Abu Zar'a koy woy kuy Abu Zar'a gis nga kooku maanaam wax bànneex kese kese kese kese yu mu dund ak jëkkër ba bànneex yi kese waaye nag daf ni suuf ko ci ginnaaw gi nag daf ma wàcc daf ma daal di daf maa wàcc nag daal di dem jëli ji jëli beneen jigéen moom la dem takki wàcc ma yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dégg déglu sayyidat Aisha radiyallahu anha mu nettali hadith boobu maanaam mu nettali nettali googa maanaam daan nañ fukki jigéen ak benn dañoo toogoon ndeysaan euh, kii daal di ñëw ki njëkk a wax daal di wax lii daal ku nekk wax hadith bu gudd la. yent sallallahu alayhi wasallam déglu ko ba mu pare mu ne ko man nag maa ngi mel ci yow ni Abu Zara meloon ci Ummu Zara sauf que man nag du ma la wacc sayyidat Aisha radiyallahu anha ne ko yow yaa gën Abu Zara ci Ummu Zara ci man maanaam ni nga mel ci man moo gën ni Abu Zara meloon ci Ummu Zara waaw dégg kon loolu eh, moo tax loolu tamit day day wane maanaam ñoom ñaar ni ñu ni ñu ni ñu maanaam ak ni ñu mel dégg nga euh, loolu tamit bokk na ci liñ ci xam mooy ni tamit luy dal nit ki muy góor gi muy jigéen ji waaye fii jigéen ji la concerné waaye li muy góor gi muy lu leen dal ci néegu sëy war nañ ko jéem a muñ voilà ak ak it loolu tamit dañ ci wane ni tamit loolu buñ ko jëlee ci wàllu yeneen bi sallallahu alayhi mooy lii dal sàkkatu xam-xam bi ak ki nga xam ne mooy soobu ci yoonu yàlla tamit maanaam ak yi koy yëngal yooyu noonu yooyu yëpp waru koo maanaam daf ko war a daf ko war a téye maanaam waru waru waru koo waru waru nekk loo xam ne daf koy affecté trop maanaam dafa dafa war di muñ lool di téye boppam di di ci euh, di ci doxalin wu rafet bi dégg nga nee na fa qaama mu daal tax mu daal di jóg nag rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi xëy na ba nga xamante ne asbaha xëy na ala xayri ma ci fa mu dox maa ànd ak loolu bi affaire bi xew loolu day war na mbir mi kon guddi la woon mm-hmm. mbir mi guddi la xewoon waaye ba ñu xëyee waaye ñu xëy nag amuñu ndox nag faf dégg nga waaye mu ne fa anzala mu wàcc allahu bu yàlla ayata tayammum aayay tiim imam imam al-Bukhari rahimahullah hadith bi boo gisee mu indi ko ni rek ñëw te baabu gi tuddewu ko dara mooy day leeral ne aaya bi aaya tiim bi la maanaam ngir ne imam al saa yu indee benn baabu te tuddewu ko dara mooy day wane ni lëkkaloo gi mbir yi lëkkaloo te ne bii li maanaam lii cër fara la maanaam car cër la ci dee léegi bu boobaa laaj bi mooy waaw xanaa du waxu ci wàllu njàpp wax ci wàllu sangaayal farata te ci tiim la jeexale naka la mën a nekkee ne te nit ñi daan nañ sangu farata daan nañ jàpp laataa aaye boobu di wàcc ko lu xewoon bu boobaa dañ naan la ah yooyu amoon na yooyu daan na am waaye nag lii lii leeral ne mbir mi nii lii la Euh, maanaam maanaam li li tax borom subhaanahu wa ta'aala doxalee nii maanaam mooy bu ko defee maanaam mbir yi de maanaam ndax tey fi mu toll njàpp ak cangaayal farata su fekkoon te ne amul benn aaya bu ci wax amaan na mën nañoo dem ba benn jamono nit ñi duñ ko dox gëdd dëgg-dëgg bi nga xam ne moom lañ ko war a jox te dañ koy woyofal ak di ko doyadal léeg-léeg nga gis benn xaqiqa li ma am soxna si wax nee na ma euh, mooy bi mujjee Ndakaaru mu ne bi ma bi ma ñëwee bi mu ñëwee dañ ma am na benn mbir moom bi ma ko gisee dama ne faaw ma nekkal la ndax dama gis euh, dama dugg ci benn kër toog gi la nee na am ndaw soo xamante ne mi ngi ñëw di jàpp waaye li muy jàpp dara matu maanaam loxo bi ba fii lay yem maanaam fii la yem loxo bi euh, xar kanam gi lii rek lay def lii lii rek lay def maanaam yii lii bokku ci ak yeneen ak yeneen maanaam ma gis ko. mbir mi fàttali ma ne ndekete lii ab xaqiqa la maanaam réalité la boo xam ne dama ko fàtte woon ne bari na ñuy jàppoo nii mm-hmm. maanaam te ma imaginer su fekkee ne ay alxuraan wàcc na ci malgré loolu nit ñi di léegi la sàgganee noonu di jàppoo noonu te mu bari mm-hmm. lan ngay xalaat ci bu ci benn aaya wàccutoon léeg-léeg sax mën dañoo dem ba nga xamante ne borom xam yi rek ci xam dara mm-hmm. ñu dul borom xam-xam yi duñ ci xam lu bari ak yu mel noonu. amaan na loolu mooy xikma bi loolu la lu booloo ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim am na tamit ñeneen ñoo xamante ne wax nañ ne amaan na dafa wàccoon waaye wàccaat waaye loolu bokk ci liy wane ni benn yoon boobu la wàcc moom mooy ci riwaaya bi nga xamante ne euh, moom la euh, Abubakar al-Humaydi rahimahullahu taala indi ci jaami'am bi nga xamante ne daf ko jël ci Amr ibn mu jëlee ko ci Abdurrahman ibn al-Qasim uh, uh, ibn Muhammad ibn Abu Bakr moom mu jëlee ko ci al-Qasim baayam ibn Muhammad ibn Abu Bakr mu jëlee ko sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne fa anzala Allahu ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila as-salati al-aya ne yàlla aaya boobu la wàcce maanaam ngir ni loolu dëgër gi mu dëgër mooy tegtale ne aaya boobu la te loolu moom moo tax lënt lënt gi dal lu bari ci borom xam-xam yi maanaam xamuñu ban aaya la maanaam comme euh, loolu euh, euh, maanaam xadis boobu maanaam riwaaya boobu lañ gisul buñ ko gisoon rek problème bi yëpp day daal di day daal di day daal di taxu imam al-Bukhari nag rahimahullah moom ak gisam lu bëri ak xamam lu bari moo tax nga gis mu lëkkale mbir mi maanaam mu lëkkale ñaari aaya wane ne bii la du bële du sooratu nisaa waaye aaya bii nii la moo tax mu ne fu kon nag aaya bi ne fata yammamu tiim leen dégg nga na ngeen jublu maanaam nee na fa qaala mu wax Usayd ibn al-Hudayr radiyallahu ta'ala bokkoon ci euh, kenn ci euh, nuqaba yi maanaam fukki ak ñaar yooyu nga xam ne ñoo jaayantoon ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ci euh, keneen ci sooratu ci ci ci ci ci kitaabul iman ah kanti la mooy ki ki waxoon ne ma kenn laa ci laylatul aqaba ña ñëwoon nakati la tuubi eh, mooy rëcc na ma mais saabu bu siiw la sax pourtant waaw mooy kitaabul iman rek ci buntu fi muy waxee eh, al ansar hubbul ansar minal iman a hubbul ansar min al iman ba fa ni baabun hadith boobu indi ban sahaaba la hmm? waaw sahaaba bi kooku ci noqo ba la ibnu Ubaada sala mu moom la Seydina Ubaada Ubaada ibnu Saamit radiyallahu ta'ala anhu moom la voilà maanaam tur bi moom moom moo rëccoon waaw mi ngi ah, moom kon Seydina Ubaada ibnu Saamit boobu radiyallahu ta'ala anhu tuddoon nañ ko gisoon nañ ko moom ci ahadu nuqaba yi la bokkoon ah, kii ah, kii Seydina Usayd ibnu Hudayr bi radiyallahu ta'ala anhu tamit kenn la ci nuqaba yooyu radiyallahu taala anhu moom euh, bokkoon ci sahaaba yu mag yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom la doon wërloo maanaam bi bi caq yi daa moom la ko doon wërloo maanaam ca ghazwatul muraytiya fii tamit moom la ko wërloo woo dégg nga moo tax ba mu demee wëri ji ko nag euh, gisu ko woon waaye loolu moo nekkoon sababu ñu téye leen fa maanaam ñu toog fa ba faf nag am aayatu tayammum wàcc loolu day wane maggaayu sayyidina Aisha radiyallahu anha maanaam ngir ne loolu moo tax bi mu ko waxee mu ne maa hiya lii nekkul bi awwali bi lu njëkk barakatikum ci seen barke yaa ala Abubakar yéen waa Abubakar yéen lii du seen barke bu njëkk de maanaam radiyallahu anha maanaam xam ngeen ni ngëneel bu màgg boobu maanaam le fait ñuy ñëw di tiim maanaam ñu war a tiim ñu war a jàpp amuñu lu ñu jàppoo nit ki tollu ci situation bu mu amul lu mu jàppoo xamul naka lay def. waaye ñu xam ne nag léegi ndekete tiim am na te loolu ci barke sayyidat Aisha lañ ko amee radiyallahu anha ngir caqaam bu réer maanaam da ngay gis subhaanallah yàlla bu defee ci nit barke ci lu nekk lay def ci moom barke ba ci mbir yi nga xam ne day nuru problème ak ay aw ay musiba sax yàlla da ci def barke xool xool leen lii nga xamante ne maanaam ak caqa gu réer la ñëpp di commencé jaaxle naan way fu ñu jëm nu ñuy def ndekete ci la yàlla ubbee buntu mboolem xeet wi ba yawmal xiyaamati fi mu toll ku ci ci problème wu ndox rek léegi solution bi eh, eh, ci barke Sayyidat Aisha bi nga ko amee imagine xoolal barke bu rëy boobu radiyallahu anha te du njëkk njëkkul baax du barke bu njëkk de te it du barke bu mujj ndax gis nañ tamit ci eh, kitaabul xayd bi gis nañ ne aj maanaam jigéen ji aj te te te yor mbërëgam ah la aju ci atte yooya ci nga ci barkeem lañ ko amee radiyallahu anha ak yeneen ak yeneen moom moom jigéen ju barkeel la radiyallahu anha te waa kër seen Abbas li mu wax ne lii du seen barke bu njëkk yéen waa kër Abubakar te waxul yéen waa kër yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngir xam gi mu xam ne sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ak waa këram naka jekki ci lislaam amul benn état ci état bi diine ji lulul ne ñoom seen waa waa moom ak waa këram barke dafa mës a feeñ ci ñoom hmm. waaw barke dafa mës a feeñ ci ñoom te barke dafa mës a nekk ci ñoom gàddaay gi doy na ci exemple doomam Abdullah hmm. moom Seydina Aboubacar ah, ah, ah, Asma bint Aboubacar radiyallahu anha ak ñeneen ak ñoom ñëpp nga xamante ne ak fii mu toll bañ demee ba ba gàddaay ga amit maanaam euh, euh, terrain ba moom moo ñu moo moo ne man maa jox alal di di ñi ñuy tabaxee fi ñuy tabax ju ji fi ñuy tabax ngir Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne loolu yëpp barke barke radiyallahu anhu ak yeneen ak yeneen ak yu dul jeex maanaam moom barkeem du jeex Sayyidina Abubakar radiyallahu ak waa këram seen barkeem jeex hmm. waaw. moo tax wowut ni yéen waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam imaginer ni que que kon maanaam kër Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu moo barkeel lan ngay xalaat ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, beneen bi ci def mooy gis nga kër kii fii euh, euh, bu ñu xoolee suñu hadith bi boo xoolee imam Malik moo ko solo te ci ñi mu ko solo waa Madina lañ mooy waa kër Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala maanaam nga gis ni waa kër Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu même même riwaaya biñ la wax sànq ni la euh, Amr ibn al riwaaya moom tam ne wala ci Abdurrahman ibn al-Qasim la solo Abdurrahman Qasim waa kër Seydina Abu Bakr radiyallahu te bu leen xoolee ñoom euh, tudd nañ leen ñoom Urwa ibn Zubayr ñoom Hisham ibn Urwa Fatima bintul Munzir et cetera Abdullah ibn Zubayr ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhum jami' ñoom nga xam ne waa kër waa kër Seydina Abubakar daan radiyallahu ta'ala anhu barke dem na ci ñoom te sax na ci ñoom hmm. euh, kon xaalat nee na fa na ñu daal di topp nag ñu daal di yabal al-ba'ira ñu daal di yabal al-ba'ira jëgg euh, ga hmm. alladhi bi nga xam ne kuntu nekkoon na alayhi ci moom maanaam ba ñu demee topp seeni tànk rek nee na fa ba fa asab naa ci la ñu daal di gisee al-iqda ah, al-iqda Euh, caq ga tax taxu ca ron nga ndekete mi ngi ci ronu jëgg gi maanaam euh, ndax xam ngeen dañ koo defaloon benn xeetu euh, dañ ko amoon na ak maanaam gëléem guñ ko takkoon maanaam gëléem waaye tamit amoon na ci ginnaaw maanaam fuñ ko dugaloon lu mel ni xeetu genre wala voilà comme genre ki wëtiir rek mm-hmm. voilà <laughs> comme genre wëtiir lay doon mm-hmm. voilà yooyu <coughs> ndekete mbir ma ci suuf la nekkoon image xoolal maanaam borom subhaanahu loolu tamit dañ ci jàngee ni mbir lu nuru lu ñaaw ci ab jullit daa war daa war gërëm ne ne ah borom subhaanahu wa lii la nam te na yëg ne gannaaw loola barke bu rëy ngi ci gannaaw dégg nga <coughs> hadis bi kon imaamu Malik solo na ko hadis numéro 134 imaam <coughs> <coughs>

imaamu Muslim indi na ko trois hadith numéro trois cent soixante-sept ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro trois cent dix-sept imam euh, imam an-Nasa'i euh, rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro trois cent dix ak trois cent vingt-trois imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro cinq cent soixante-huit imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf vingt-cinq mille quatre cent cinquante-cinq ak vingt-six mille trois cent quarante et un amma imam at-Tirmidhi indiwu ko ci waa ashaabu kutubu sitta imam at-Tirmidhi moom moo ko indiwoon rahimallahu al-jami' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Sinan moom mooy Abu Bakr al-Bahili rahimahullah mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dakantalam nekkoon Abu Bakr al-Basri mu nekkoon ci taabi'i taabi'i yi rahimahullahu ta'ala al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ci Taqrib at-Tahdhib mu ne thiqatun sabt euh, rahimahullahu ta'ala moom imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom ci lu amul dig-dig imam al-Bukhari solo na ci moom ñaar fukki hadith ak juróom mooy vingt-cinq hadith ci euh, ci saxiixam bii mooy ñaareelu yoon bi jotoon nañ ko gis ci kitaabul ilmi bii mooy ñaareelu yoon bu ñu gis Muhammad ibn Sinan al-Bahili rahimahullah ñaar euh, imam Abu Dawud solo na ci moom ñeenti xadiis ci lu amul tamit ku dox seen diggante ñoom ñaar rek a solo ci moom ñoom ñaar rek ñoo solo ci moom xadiis euh, ñu ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam man dafa teel a génn àdduna Euh, amma imam at-Tirmidhi solo na ci moom benn hadith boo xamante ne da ko daf ne haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qaala haddathana Muhammad ibn Sinan moom euh, imam Ibn Maaja tamit benn hadith rek la solo ci moom am ko dox ci diggante moom moom kon imam Muslim ak imam an-Nasa'i ñoom solo wuñ ci moom euh, mu ne qaala haddathana Hushaym te moom mooy Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami al-Wasiti rahimahullahu ta'ala Ah, niki noonu moom ah, Bukhari yul asla la moom tamit cosaanam Bukhara la comme imam ñoom ñaar ñoom ñoom ñoom ci ci même cosaan bi la Hushaym nag mu nekkoon sëriñ bu mag a mag rahimahullahu ta'ala bokkoon ci ñi gënoon a dëgër ndax ah, sëriñ la boo xam waaye dafa doon tadlis tamit sëriñ la boo xamante ne moom ñoo jamono ñoom moroomi ñoom imaamu Maalik ñoom ñoo bokkoon jamono te ñoom ñoo doon ñoom ñoo doon. Eh, ñoo ñoo doon bind ñoo njëkk bind ay téere moom Ibn Jurayj euh, Ma'mar ibn Rashid ah bi ibn Bashir al euh, ñoom Sufyan ibn Uyayna ñoom Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi jazakumullahu khairan ah ak ñooñu maanaam génération boobu imam maanaam ñooñu ñoo njëkk bind ay téere xadis yoo xam ne dañ koo toftale ci ay buntu fiqh ci ay buntu yu leer ah moom mi imam kon Husaym rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam ngi gis ne ñoom imam Malik mage nañ ko fukki at waaye téerewul bu ñuy tudd ñooñu moom ci ñooñu lañ koy boole ah ñoom Lays ibn Sa'd imam Lays ñun fàtte ah maanaam ñooñu gaa yu mag yooyu rahmatullahi ñoom ñii ñoo bokkoon génération ñoo bokkoon jamono ah, mi ngi génn àdduna 183e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne xaa loolu mooy dañuy toxoo jóge ci càllale dem ci beneen càllale qaala mu ne moom imaam al-Bukhari moo wax rahimahullah mu ne waa haddathani Sa'id ibn nadr Euh, te moom mooy Abu Usman al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala euh, moom euh, siqala ci siqaat yi ci taabi'i taabi'i la bokk rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna moom deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rek ci waa sahaabu kutubu sitta moo soloo ci moom te ñaari hadith la soloo ci moom bii mooy suñu hadith bu njëkk bi am na beneen bu ñu war a gis inshaa Allahu ta'ala imam al-Bukhari rek moo solo ci moom rahimahullahu taala ci siqaat yi la bokk mu ne qaala mu e, axbarana na Hushaym nag Hushaym ibn Bashir al-Wasiti ashaabu kutubu sitta solo nañ ci moom dégg mu ne qaala axbarana baatu axbarana a maanaam da jëfandikoo Hushaym maanaam Muhammad ibn Sinan moom haddathana la wax moo e, Sa'id ibn Nadr moom axbarana la wax Hushaym mu ne qaala axbarana Sayyaar mooy Abul Hakam al-Anazi al-Wasiti rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullahu ta'ala moom tamit ci siqaat yi la bokk rahimahullahu ta'ala moom tamit ay hadiisam ñu ngi dugg kutubu sitta mu ne qaala haddathana Yazid te moom mooy ibnu Suhayb al-Faqir rahimahullahu ta'ala maanaam moo tax lii ki ko wax mooy soit imam al-Bukhari moo ko wax wala bokk Euh, ñoom maanaam ci kaw euh, maanaam à part de Hushaym soit Hushaym la waaye ñu jëlee ci moom euh, moom mooy Yazid ibn Suhayb al-Faqir Abu Usman mooy daaxantam ba Abu Usman al-Kufi rahimahullahu taala moom siqala te waa Kufi la ci tabi'i la bokk rahimahullahu taala mu ne qaala axbarana Jabir ibn Abdullah te mooy al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mooy Seydina Jaabir ibn Abdullahi ibn Haram ibn Amr ibn Haram ndax euh, ndax euh, baayam mooy Amr ibn Haram mooy ki génnoon àdduna ci mooy ki jiite woon euh, mooy Abdullah ibn Amr ibn Haram Abdullah ibn Haram voilà Abdullah ibn Amr ibn Haram mooy ki jiite woon rumaat yi voilà mooy ki jiite woon rumaat yi bisu Uhud moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tegoon ci kaw ne leen bu leen bu kenn euh, bu leen jóge fii te na leen garder moo tax moom bi gars yi commencé wàcc moom moo leen doon wax nan leen ay eh, waay déet waay waaye gars yi ne non mais xeex bi jeex na nañ dem waaw ci la xew-xew ba xewee euh, la ca tegu ñëpp xam nañ ko euh, moom Abu Abdullah mooy daakantalam mooy Abdullah Jaabir ibn Abdullah Abu Abdurrahman tamit dañ ko koy wax Abu Muhammad mi ngi génn àdduna 68 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom 1540 hadith mooy musnadam moo tax bokk na ci mug suru nañ naa ñu gën a bëri liñ solo hadith na Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala moom mii ci la euh, bokk imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci solo 58 hadith ci ay haditham imam Muslim imam al-Bukhari wéetoo na ci 20 hadith ci ay haditham imam Muslim wéetoo ci 100 moom 26 hadith imam Muslim ci 126 hadith voilà 26 Euh, imam ñoom ñaar ñu dëppoo ci cinquante-huit ci biir mille cinq cent quarante yi euh, radiyallahu ta'ala anhu wa anna nabiyya nag yeneen di bi sallallahu alayhi wa qaala nee na utiitu jox nañ ma xamsan juróom maanaam lii juróom yi nga xamante ne mu ne lam yootaaun na mosee fu leen a jox ahadun kenn qabli ci li ma jiitu maanaam am na juróomi mbir yoo xamante ne kenn musu koo jox keneen ci li jiitu man rek lañ ko mos a te loola tamit day Euh, kon yeneen bi am na ay ngëneel yoo xam te ne da koo jagoo da koo jagoo ci biir ci biir xeet wi waaye am na yoo xam ne da koo jagoo ba ci biir yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam euh, loolu euh, juróom yooyu nag da tudd juróom waaye gën loolu ëpp na ko di dem di dem maanaam ëpp nay téeméer ëpp nay téeméer junni di dem te am na yu bari yoo xamante ne xadiis yi indi nañ ko de bokkul ci juróom yi waaye daal moom dafa lim ne limaale naa juróom lool tam dañ ci xamee ne mafhumul adat amul doole waaw ah. maanaam mu ne kon oote te jox ma xam san juróom mu ngi mel ne rek kay bu mu ne woon yor naa juróom waaw man fi mu moom yor naa juróom loolu tegtalewul ni juróom rek laa yor <coughs> ah. mu ne la ah, mu ne nu surtout loolu loolu bokk na ci tamit liñ ci xamee moom mooy xam bi ñu war a xam ngëneelu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tax mu ñu koy wax ànd ak li nga xamante ne noonu la woyofe sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci def moom mooy ni ngëneel maanaam xam ngëneel euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gëstu ko xam ay mbaaxam ak li nga xamante ne moom la jagoo ak yi nga xam xamante ne ñoom ñooy ngëneelam yu mag yi dafa bokk ci nga xam ne dañ ko war a yittewu képp ku soobu ci yoonu yàlla da koo war da koo soxla maanaam yenente bi sallallahu alayhi parce que moom ci boppam mooy sujet bi maanaam parce Euh, moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam loo ko xam di gën xam sa borom subhaanahu wa ndax yàlla nanguwul ku ku ko xam ku jëm ci moom lu dul nga jaaree ci buntam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne kon nag euh, nu surtout dimbaleef na ma bir roo bi ci tiitange masirata lu tolloog shahrin weer maanaam loolu dañ ko wax comme yàlla ibn Hajar wa rahimahullah ne dañ maa dimbali tiitange ci lu tolloog weer maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ku mun a xeexal bu fekkente ne bu jógee di ñëw war laa war a xeex ak yow weer moo dox seen diggante un mois moo dox seen diggante yow foofu ngay commencé tiit jamono jooja la yàlla comme li Alxuraan wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba day daal di sànni ak tiitaange ci seen biir xol nga xam ne dañuy tiit yii fii kii bu yegsee fi mu toll euh, loolu nag euh, loolu day tax xam ngeen ni ni ku ku tiit day day faral di néew doole. maanaam ñaari nit ki bu xësee ba tiit rek euh, fi mu toll ñaari nit bu ñu dee xeex bu kenn ki ragalee ki ci des ragalee ko xel rek da gis moom dañ koy daal di mën a duma ci lu gaaw ndax du bëgg fayu du bëgg di gaaw a dóor du bëgg di euh, di riposte du bëgg maanaam day toog rek di xaar xeex yu bari xam ngeen ni ci àdduna bi li tax ñi koy gañe di ko gañe mooy gars yi dañ leen a ragalee xel maanaam buñ naan ñu ngi ñëw ñoom dañuy toog naa kii ñu naan désarmé wu leen ñuy désarmé wu naan non da daay di sànni seen armes yi di ko nëbb ak di kii ba pare ngir tiit gaa yi ñëw bu ko defee gaa yi bu ñëwee dañ leen di bombarder ñu dee ñoom ñëpp ñu jeex maanaam parfois sax risque xeex sax lu da day ñëw rek dugg di wat dal kilifa gi daa di loolu li koy indi moom mooy tiitaange gi nekk ci xolu noonu yi maanaam loolu nag moom moo nekk yenn bi sallallahu loolu la ko yàlla joxoon al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dani Euh, boo déggee yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne dimbalee nañ ma weer xeex xeex maanaam weer mooy ne moom digganteem ak noonam jamono digganteem ak noonam yëpp doxu weer moo ci gën a sori maanaam kon loolu moo tax mu waxee ko noonu rek waaye xam ngeen ni <laughs> bu fekkoon ne ndox mi gën naa sori loolu waaye loolu loolu dafa fekk ne yenente bi la sallallahu ak képp ku topp tànk yenente bi ci dëgg saa salaam loolu la la yàlla defal nit ñi foofu de sa noon yi dañ lay ragal buñ la ñemee abada waaw te bokk na ci tamit loolu ngëneel gu mag la mooy topp ci tànk yonent bi sallallahu ndax day tax hatta la noonoo sax maanaam waxuma la mais maanaam fi mu toll bokk na ci li koy gën a freiné mooy du ko ñemee réclamer maanaam bokk na ci li muy def mooy ndax day daal di loolu rek day daal di doy aw maanaam day doy aw aw xas ci moom maanaam noonoo na noonoo na diw sàngam te kooku xamuñu ko lenn lu dul rot teg tànkam fi yent bi saa sam teg tànkam loolu donc doy naw xas ci nit doy naw tuuma maanaam loolu rek teg leneen ne waa ji ku la dégg nga mu ne wa jooy latte defeef na lii ñeel ma al ardu suuf si masjidan euh, jàkka maanaam masjid mooy bërëb boo xam ne dañ fay mën a sujjóot waxoon nañ ko ci suñu jotaay bi wees maanaam masjidan muy bërëb bu ñu mën a sujjóot maanaam muy bërëb bu ñu mën a jullee <coughs> wa tahuuran te mu nekk bërëb bu laaj tey laabalaatee loolu ah, wax jii nag moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci buntu bi maanaam moom mooy ne jàkka maanaam mooy suuf sépp borom subhaanahu wa taala koo mu nekk bërëb boo xamante ne dañ fi mën a eh, dañ faa mën a jullee loolu moom moo tax bërëb boo dem ci kaw suuf te gisoo sobe bu leer ni lii mën nga faa jullee hmm. te loolu mooy waxu jumhur li ëpp ci borom xoomi amma lenn ci fuqaha Maliki rahmatullah ñoom sax aayuwul loolu ngir ne loolu sobe boobu dindi ko nekkul loo xamante ne euh, lu lu farata la waaye sunna muakkada rek la maanaam ci kaw loolu dañuy gis ne ah bu bu ñu jàppee sax ne farata la maanaam boo suuf lool suuf hadith bi mooy cosaan bi mooy ne cosaan ci suuf si mooy dafa lapp foo dem ci kaw suuf bërëb yi foo dem mën nga faa jullee te loolu yent bi saa moo ko jagoo moo tax ngay gis euh, yahuudi yi du ñu jullee fu leen neex faaw ñu dem ci synagogue ma nasaraan yi faaw ñu dem ci seen église ba maanaam mënuñoo toog rek fii ne préparé na ne dañuy julli di def seen déedéet faaw ñu dem ci église ba waaye loolu jullit ñi nag la borom subhanahu wa ta'ala may loolu loolu bokk na ci liñ ci xamee mooy ne suuf sëpp jaamukaay jaamukaayu yàlla la suuf sëpp a sacré sëpp lañ mën a ja lañ war a jaamoo yàlla moo a ah inna ardallahi waasi'a suufa si yàlla si dafa yaatu comme suufa si yàlla si la moo tax yàlla askanale ko boppam mu nekk teranga bu rëy ci moom mooy ne te te loolu te loolu tudd tuddul ko sax ci asamaan asamaan si li muy tedd tedd bu yàlla amul fenn fu mu wax ne fu muy tuddee ne samaullahi asamaanu yàlla gi déedéet ardullahi la wax suufa si yàlla la ba pare ak inna ardi waasi'a waaw sama suuf si dafa yaatu wa iyyaaya fa'budun man dong jaamu leen ma laa ilaha illa allah loolu ngay gis ne kon ah, ah, suuf si dafa sacré bërëb la boo xamante ne kon waruñu koo yàq war nañ koo sàmm war nañ koo wormal hmm. lépp loo xamante ne da ko yàq waruñu ko def mooy mooy suuf si si laal hmm. hmm. yàq suuf si te bokk na ci xeeti yàqin suuf si mooy di ci def di ci mooy yàlla bërëb boo taxaw mooy ca yàlla dugal nga ca tooke ak lëndamaay ak ak ñaaw ñaaw maanaam barke ba ca nekkoon yaa ngi koy wàññi. loolu tamit kon euh, jar nay lu nee na kon nufirtu dimba maanaam mu jo joxe na tamit li ñu ma du suuf masiran mu nekk jàkk waaye waataawu ran mu laajtee laabalaate maanaam loolu nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko moom mooy kon as-sa'idu tayyibu comme li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith Sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu mu nekk sunan as-sa'idu tayyibu wudu'ul mu'min wala ci wala ci beneen waaye wudu'ul muslim ma ma lam yajidil ma fa idha waja walaw balagha 'ashara sinina fa idha wajada al-ma'a falyattaqillaha walyumassa bihi basharata maanaam euh, bërëb pàkk bu laat moom mooy euh, bërëbu njàpp jullit maanaam euh, loolu mooy tiim tiim boo gisee tiim li waral li waral ñuy tiim mooy ne pàkk bu laab la maanaam suuf si suuf soos nan la war a mel lool daañu ci ñëw léegi insha allah taala ci wuute yi borom ko koy wuute rahmatullah mm-hmm. waaye suuf su lapp moom mooy moom fa la ñuy mm-hmm. maanaam kon kenn du lapp kenn du kenn du euh, tiim ci suuf soo xam ne dafa amee sobe mm-hmm. su suuf suuf sobe moom loolu ci tiim waaye tamit euh, euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gu lapp boobu moom mooy kiiwu wu jullit moom mooy moom mooy. Euh, njàppal jullit maanaam mu mooy remplacer ndoxal njàppam wala ndox mu sangu sa fekk amul ndox donte fukki at la waaye su amee ndox rek na ragal yàlla nag te te laal ko ak ak yaramam loolu moom moo tax borom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim wuute ci ndoxal tiim maanaam ndax ndax maanaam njàpp maanaam tiim ndax dafay yëkkati ndax raafi' la wala boog badal rek la wala badal badal. Euh, badal la maanaam badal mooy ndax day wecc day remplacer raafi mooy ndax day yëkkati toj bi Hanafi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne tiim day yëkkati toj complètement loolu moom moo tax ñoom boo xasee ba tiim mën nga cee jullee nombre de julli yu la neex comme jàpp la mel maanaam comme ku jàpp rek wala nga sangu farata amul différence ndax dañ ne lay tax ñu naan ndo njàpp yi diw toj na loola dong moo mën a tax tiim gi toj wala lañ naan cangaayal faratay diw toj na mooy tax tiim gi di toj su fekkente ne loola tujut ndax amul dalil yeneen bi sallallahu alayhi wasallam leen ne ndax voilà ne leen boo leen kii dani dani comme ni nga xamante teneen noonu la ndox mi nekkee luy laabtee laabalaate suuf si noonu la nekkee luy laabtee foofu ñu bàyyi fa xel benn maanaam masala euh, masala naka laa ko mën tuddee sulukiya masala sulukiya mooy su fekkente ne euh, maanaam boo xoolee borom bi subhaanahu wa bind suuf mu nekk lu sacré comme ni ko waxee léegi ngir ne suuf moom ak ndox ci lañ bindee doomu aadama ak ndox ci la yàlla bindee doomu aadama ci la bindee tamit yeneen dabbe comme wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma yàlla dabba yi du ko ci kaw suuf ci ndox la leen bindee nit ci ndox lañ ko bindee ak suuf comme maam aadama gis ngeen niñ ko tabaxee ci ndox ak suuf loolu moom moo tax comme ndox mooy laajtee laabalaate boo amul ndox da ngay daal di borom subhaanahu wa ne la jëlal li nga xamante ne mooy beneen partie bi nga xam ne ci lañ la bindee yow suuf nga daal di mën a jugee ci ndox dem ci suuf moo tax nit ki nga xam te ne mooy dem ba wëlbatiku laab laabaat maanaam yaakaar naa ne jotoon nañ koo junj ne am na ñoo xam ne ci seenu sell fa ñu toll maanaam cangaayul farata du nekk loo xam ne lu ràññeeku la ci ñoom day war ci ñoom rek ci buntu sharia waaye yegg nañ ci ceelte goo xam ne janaaba duñ ko am ngir ne seen jëmm ji yëpp dafa laab sell ngir laab ak zahir maanaam laabu baatin bi nga xam ne moom la ame ngir lan loolu lu indi loolu li ko indi mooy njàpp gi nga xam maanaam euh, mooy sell gi nga gi ñu sellal seen bopp ba delloowaat seen bopp ci cosaanu suuf ga nga xamante ne moom lañ bindee woon moom aadama ak sa sama ak ndox ma ci cosaan booba ci ndax ndax nit ki buy juddu xam ngeen ni kenn ku nekk ci ñun am na partie wu moom aadama bu ne ci yow maanaam ngir euh, ni nga juddoo maanaam yoon wa nga jaar ba juddu mooy ne la nekkoon ci moom aadama maanaam xeet yooyu am na lu ci transfert wu ñëw ci yow loolu nag boo sellalee sa bopp ba mu loola sell moom mu indi nga sell complètement ci bu boobaa ci ngay nekkee place boo xamante ne mboolem xeetu ta borom bi subhaanahu wa ta'aala da nga koy daal a teew amee waaye loolu sellate googu nen na la mën a amee mooy ci alxuraan ak sunna yoon gi ñu yoonal tiim day jàngale loolu maanaam mooy boo mënta maanaam mooy boo mënul jëfandikoo ndox demal nga jëfandikoo suuf si te suuf si maanaam bul jàpp ne lu salte la déedéet lu sell la ndax yow foofu nga cosaanoo beneen bi ci des kon moom mooy su kon Hanafi yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne suuf maanaam tiim day yëkkati mhm. am maa ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne ñoom badal badal la mhm. waaye donte badal la day wecci waaye dafa du du du du du du bat maanaam du badal daruri maanaam badal mutlaq lañ ko mën a tuddee mooy day wecci waaye nag dañ koo joyal mooy lan mooy tey su ma amee ndox su ma su may tiim su ma tiimee mën naa ci julli ci maanaam mën naa tiim avant muy tàmbalee julli avant avant julli di jot mm-hmm. mën naa tiim commencé julli ci naafila niki noonu ba waxtu wi jàll may doog a mën a euh, jàppuwaat beneen yoon maanaam ba waxtu wi jàll alors que boo xoolee fuqahaa euh, Maliki rahmatullah alayhi maanaam ak Shafi'i ñoom dañ lay lëkkaleel tiim maanaam ak julli gi <laughs> mhm. maanaam ñoom faaw da ngay tiim léegi te boo tiimee ba pare da war a julli mhm. moo tax ñoom badal daruri yi lañ ko def mooy wecci goo xamante ne xeetu lor la mhm. ngir ne ñoom dañoo jàpp ndax lu koy wane mooy su ndox amee tiim day yàqu te loolu ñeen ñun ñëpp d'accord nañ ci ñoom loolu lañ leen di wax amma lii tax nag saa yu nekk saa yu jàpp li ñuy tontu Hanafi yi saa yu ñu jàppoo ñu war a dem jàpp ji saa yu tiim julli jotee ñu war a tiimi ji waat yu ñu tiimee ñu war a saa yu julli jotee beneen julli duggee ñu war a tiimi ji waat fekk amuñu ndox mooy ne borom bi subhaanahu wa dafa ni boo leen jugee ci julli fa iza iza qumtum ila salat boo leen jugee jëm ci julli ba pare daal ci teg ne falam tajidu am soo leen amul ndox kon fa tayammamu kon mooy saa yoo waree jug tiim da saa yoo waree julli danga war a jàpp waaye comme jàpp gi nekku fi njàpp gi léegi eh, da war a jàpp waaye comme nag xam nañu war gi jàpp gi war tiim gi moom moo fi des nekk farata waaye eh, bu ñu xoolee kenn ku ci nekk ay wax boo ko xoolee day gis ni luñ mata bàyyi xel la ala kulli xaal waaye daal li gën a wóor mooy saa yoo julli jotee nga war a tiimaat am maa nag lëkkale gi nga xam ne moom la ñuy wax ne lëkkale tiim geeg njàpp gi tegtalewul maanaam ni boo defee nii ci saa si booy pare rek ni allahu akbar déedéet maanaam loolu tamit teg telewul loola maanaam li muy teg tegtale rek mooy soo tiimee ndax euh, mbo am na ay fuqaha maliki rahmatullah ñoo xam ne noonu lañ ko jàppe maanaam ñoom sax dañoo jàpp ne moment bi ngay tiim daanaka ci ngay di kàbbar mm-hmm. soo soo paree rek nga daal di kàbbar waaye loolu xaqiqatan euh, amul lu koy tegtale mm-hmm. amul lu koy tegtale xaqiqatan mm-hmm. ndax li li euh, li li li li li li nga xam ne moom mooy li ràññeeku mooy ne tiim gi dañ koy def ngir mën a julli comme li nga xam ne noonu la ñuy jàppoo ngir mën a julli mm-hmm. te bu amee lu dox ci diggante bi na bañ a nekk rek lu yaatu lool loo xamante ne voilà mais tiim gi moom nga tiim pour julli dégg nga <coughs> mu ne fa yuma waaye saa yoo xamante ne képp kenn rajulin muy waay min ummati ci sama xeet adrakatu fekk na ko maanaam fa ayyuma fépp fenn rajulin ci sama xeet min ummati sama min ummati sa rajulin ngan waaye min ummati sama xeet adrakatu nga xam a fekk na ko fa as-salaatu julli fal yusalli na julli mm-hmm. loolu ah baatu tahuran bii mu wax tamit maanaam loolu tamit mooy maanaam mooy day leeral masjidal bi mm-hmm. maanaam ne jàkka fépp fu la a fekk julli fekk mën nga faa jullee amul fenn fu ñu la mën waxoon nañ sax ba ci lan géttu gétt yi mën nañ faa jullee waaye mu am benn mbir tamit fii mooy baatu taxuur borom xam-xam yi rahmatullah alayhim fii jumhur dañ dañ koo layee ci kaw xana xanafi yi ndax xam nga dañoo jàpp ne ndox taxuur la ak taahir ak najis mm-hmm. dafa lu laab la te laabalaat ak lu laab ak loo xam ne dafa sobewu am na ñi xam ne ñoom ñooy xanafiya rahmatullah alayhim ñoom taxuur lañu wax te moom mooy taahir najis tamit mooy sobe maanaam taxuur ak taahir moo am lu laab te laabalaate ak lu laab benn la pour ñoom ak lu sobewu moo tax lu lu ñoom mën nañoo jàppoo maanaam ndox moo xamante ne xëy na am na lu ci jaxasoo lu ci loolu garawul torop mbaadaama li ci jaxasoo laax na te changé wu ko changement yu jéggi daye yooyu mm. ba ñu mën koy tuddee loolu masalan tey bu xësee buñ ko bu buñ ko xësee tuddee bi sax masalan doo dootoo ci mën a jàpp masalan wala ñu tuddee ko attaaya doo ci mën a jàpp waa maanaam loolu xattaa ci xanaf yeeyi maanaam kenn wax xattaa ci maanaam xanaf yeeyi rahmatullah mais liñ <laughs> li ñuy wax rek mooy maanaam bisaab da ciy tuuru mm. wala yu mel noonu da nga ciy dugal bisaab léegi sa raxas ko gaaw rek génne nga gis ne xëy na am na tuuti jeexital bu mu ci def loolu yàqu ko ci mm-hmm. ñoom mm-hmm. Euh, waaye danañ gis ne danañ maanaam fekk kenn mënu koo tuddee bisab waaye xam ngeen ne bu ñu tuddee mbir mi njarax soow loolu kenn mënatu cee jàpp waaye ñoom nab yi mën nañ cee jàpp xam mm-hmm. nañ ko maanaam mooy kon bu dee li soppeeku taxu koo bari ñoom loolu mën nañ koo jàppoo ndax day daal di def ci nekk maa um tuddee mën nañ na koo tuddee ba tey ndox fii mën def lu ko tuddee ndox waaye mu am lu ci jaxasoo loolu mu def na ci jàpp lu ko soppi lu laab te laabalaate lu laab soppi ko te li ko soppi du sobe ñoom mën nañ cee jàpp mën nañ cee sangu farata ñu ngi ci soppi ba ñi nga xam ne ñooy jumhuur ñoom taxawur déedéet ñoom taxawur mooy rek ndox mi nga xamante ne eh, amul dara lu ko soppi loo xam ne day am jeexital googa ci moom mm-hmm. ah, ci kaw lool maanaam ak tamit teqantal bi ñu indi woon ci diggante ma mutlaq ak maa'un tahuur luy seen teqantal mm-hmm. léegi li nga xamante ne moom la xanafi yi maanaam moom la euh, jumhur bokk na ci li ñuy toll wax ngir leeral mooy fii mooy nii mm-hmm. ndax jumhur da naan al ndax biñ ne wa ju'ilat te defal nañ li yaa ñeel ma al arda suuf si yëpp mm-hmm. masjidan mu nekk jàkka maanaam kon mooy laab na fu ñu mën a jullee la waaye wa tahuuran mu laab tey laabalaate ci ñu ko koo ñu ne waaw ñu ne leen ñu ne ñu ne ko wa ñu ne waaw yéen ah, xam ngeen ni suuf fi pour ñu njëkk ñi taahir woon laaboon na mm-hmm. li manul woon mooy laabalaate mm-hmm. waaye laab moom defoon na ko ndax ñu njëkk ña amul kenn ci ñoom ku ñu daan wax naan bu sa yére taqee suuf da nga koy raxas da nga ko war a dagg et mm-hmm. kon laaboon na waaye lam manuloon nag mooy yëkkati toj mooy tiim mooy def maanaam yëkkati toj bi kon loolu liñ ciy xamee mooy lu laab ak lu laab tey laaba ndekete taafeer ak taxuur kon wuute nañ mhm. maanaam loolu kon ñoom lii hadith bi lay dëgër la ci ñoom bokk na ci liñ leen di tonto mu ne kon nag wa wa xellat daga neef na ma lii ñeel ma almaxaanim riwaaya karima la mhm. waaye li gën a bëri mooy alxanaim mhm. mooy mooy ganima yi maanaam moom mooy bu nit ci takkee xare ah xare dem euh, gagner am lu mu fa loolu la ñuy tuddee xaniima dégg nga waaw mooy butin de guerre amaa bu fekkente ne ah, dañoo dem songu gaa fekk gaa daw ñu am gagné butin loolu fay ula tudd amaa li fay ak xaniima yëpp nag ñoom lañ tuddee anfaal dégg nga mu ne kon daga na na la daga na ma ci euh, maanaam maxaani mi maanaam dem xeex nit gañe ci maanaam nangu maanaam jël fa alal yóbbaale loolu daganal nañ ma ko waaye walam taxil la te mësutoon a dagan li ahadin ñeel kenn qabli lu ma jiitu mm-hmm. loolu beneen mbir la maanaam loolu tamit dañ ci xamee ne maanaam euh, kon butin de guerre maanaam dafa da moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne wa ju'ala rizqi taxta taxta rumhi mm-hmm. maanaam sama sama wërsëg dañ koo def ci sama ronu ja xeet mm-hmm. xam ngeen ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko yónnee xam nga daan na def commerce la avant waaye bañ ko yónnee nag la sa la nekkoon cosaanu alalam mooy bu demee guerre la muy am loolu moo nekkoon cosaanu euh, cosaanu alalam foofu lañ defoon wërsëgam gannaaw ga nag wërsëg gi bari lool alal di bari lool lool moo tax euh, loolu mooy mooy wërsëg gi gën a rëy moo tax dañuy wax ne moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajee lan mooy ayyul kasbi afdal ci hadith Abu a radiyallahu anhu daf ni euh, kasbu rajuli bi amali yadihi wa kullu bay'in mabrur li nga xamante ne moom la nit ki di def ak loxo mooy artisan ak yi nit ki liggéey ak bépp njaay mu dagal mu baax loolu moom mooy alal ji gën ci alal ji mooy liggéey bi gën ci liggéey ji waaye al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dane liggéey bi gën ci liggéey yi mooy ak alal gi gën mooy ba yenent bi def sallallahu alayhi wasallam ba mu amee alal moom mooy eh, xeex boobu mu demoon xeexi ji ci yoonu yàlla ba pare amaana ca dara waaw maanaam euh, loolu nag mën naa nekk ñu ñu jàngee ci ne mën naa nekk bunt pour euh, jàngalekat yeeg Eh, waaraatekat yeeg conférencier yeeg gàmmukat yeeg sëriñ si waaye na yàlla tax mu yàlla taxut rek ak tayit nañ ko defee na yeneen bi bëgg sallallahu nga mu ne waa ootiitu te joxeef na joxeef na ma asafaata ramm maanaam mooy ramm gu mag loolu la ci jublu waaye rammu moos yeneen ci am sa sam daañu rammu waaye rammu gu mag mooy shafaatul kubra loolu moo tax shafaa maanaam mooy bu nit ñi demee ba yawmal qiyaamati rammu gu mag googu kooku moom yeneen bi lañ ko jox sallallahu alayhi wasallam moom mooy tax nit yàlla maanaam àtte nit ñi. Mm-hmm. wa kaana te nekkoon na annabiyyu ab yeneen. alayhi salaam yubaasu ñu ko daan yobal ilaa qawmihi ci aw nitam yi rek xaasa mu jagoo ci mm-hmm. waaye wa bu su man na dañ maa yobal ilan naasi yi ci nit ñëpp amma mu daal di matala mm-hmm. maanaam yeneen yëpp buñu leen daan yobal buñu leen daan yónni dañ leen daan yónni rek ci benn xeet waaye man dañ maa yónni ci mboolem nit ñi loolu nag day tegtale mm-hmm. mbir mi nga xamante ne moom la Eh, moom borom waxoon rahmatullah fii dañuy faral laaj ne waaw waaw yent yàlla noox nag ak sa parce que yent yàlla noox eh, moom adduna bi yëpp lañ ko yónnee woon waaye bu boobaa dañ naan loolu eh, dafa dafa dëppoo rek bu dee yent yàlla noox la ak sa dafa dëppoo ngir ne ñoom rek a fi nekkoon peuple rek a fi nekkoon moo tax inna arsalna nuuhan ilaa qawmihi la waaye amma yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom inna arsalnaaka kaafatan linnaas bashiran wa nadhiran yow dañ laa yónni inna arsalnaaka ilaa kaafatan naas bashiran wa nadhiran wala inna arsalnaaka kaafatan linnaas bashiran wa nadhiran dañ laa yónni ngir boolem nit ñi wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin li yakuuna lil aalamiina nadhiran ñëpp lañ ko yónni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci nit ñi ak jinne yi te sax yamul ci nit ñi rek kese ak jinne yi waaye ci mboolem comme ñoom euh, al al al-Hafiz Ibn al-Asqalani ñoom an euh, kii ñoom ñu koy waxee rahmatullah yeneen ci saako dañ ko yónni ci ñëpp mm-hmm. te dëgg la loolooy dëgg ci mboolem bindee fi lañ ko yónni mm-hmm. ndax moom mooy Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam <coughs> euh, hadith bi bokk na ci hadith yi gën a màgg ci wane gëneel yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam. hadith bi imam al-Bukhari dina ko indi waat insha Allah hadith numéro 438 ak hadith numéro 3122 imam <coughs> Muslim indi na ko hadith numéro 521 imam an-Nasa'i indi na ko hadith euh, imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 432 ak 736 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 14264 maanaam ci ashaabu kutubu sitta kon imam Bukhari Muslim ak an-Nasa'i ñoom ñoo ngi rahmatullah alayhim amma imaamu imam eh, Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom solo wuñ jamii mu ne baabu buntu iza bu fekkente ne lam yajid dajul ma an ndox wala turaban du caageen suuf lool moom mooy mas'alatu faqdu tahurayni mas'ala boobu la maanaam mooy masalay bu fekkente ne dañoo faddu maanaam ñaari eh, ñaar yu laab yëpp dañoo fàddu moo tax imam al-Bukhari rahimahullah yàlla na ko yàlla fay gën di wallahi euh, day topp mbir yi di topp euh, masala yi euh, ci anam ju mu gën rafet mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga maanaam mooy su fekkente ne kon amul xam ngeen di baatu faaqidu tahurayni baat baatu fiqi xobor fiqi koy wax mm-hmm. ci fàddu ñaari mbir yi làpp waaye xoolal subhaanallah imam al-Bukhari mënoon na wax ne baabu faaqidu tahurayni wala baabu mas'alatu wala hukmu faaqidu tahurayni buntu attey ki nga xamante ne ñaar ñu laabi da ko waa waaye dafa ne iza lam bu fekkente ne amul maa an ndox wala turaban bu caagin suuf mu wax wax yoo xam ne benn dafa simple mm-hmm. ñaareel bi ñu def dafa dëppoo ak ay baat yoo xam ne soit ñëw na ci alxuraan wala mu ñëw ci mm-hmm. mu nekk baat yoo xam ne yu leer la yu yomb loolu nag masala boobu moom la indi mu indi hadith mu ne qaala bilisnad muttasil fi awal kitab la haddathana zakariya ibn eh, yahya zakariya ibn yahya bi eh, borom ko xam ne rahmatullah wutin ko moom al-Qastallaani moom dafa yahya eh, zakariya ibn yahya ibn salih al-Lulu al-Balkhi te loolu tamit moom la al al-Ghassani daf al-Ghassani ak al-Kalabazi ñoom noonu lañ ko wax te loolu tamit Euh, loolu ñoom ci loolu lañ jéng ndax al-Ghassani dafa ne euh, haddatha al-Bukhari an Zakariya al-Balkhi fi tayammum wa fi ghayrihi euh, dafa ne ci moom ci tiim ah ak ci maanaam ci leneen lu dul loola ci mi ngi solo ci Zakariya ibn Yahya al-Balkhi rahimahullah taala waaye mu ne wa an Zakariya Abu Sukayn ci la Aydayni waaye bu dee Abu Sukaym Zakariya ibn Yahya boobu moom ci mi ngi solowee ci moom ci al-Aydayni mhm. euh, loolu euh, amma al-Kalabazi rahimahullahu ta'ala moom dafa ne euh, al-Balkhi yarwi an Abdullah ibn Numayr fi tayammum maanaam muy kon Zakariya ibn Yahya al-Balkhi bii nga xam ne moom la ñu wax Euh, rahimahullahu taala muy Zakariya ibn Yahya ibn Salih al-Lu'lu'i al-Balkhi mu ne moom dafa solo kon ci Abdullah ibn Numayr te moom mooy ci imam al-Bukhari rahimahullahu solo ci moom ci buntu tiim moo tax loolu moom moo tax ñoom ñu dëgëral ne kii la te loolu amaan na mooy li gën a dëgër insha allah ci ne kii la moom mooy moom la euh, moom nag mi ngi génn na deux cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari moom moo solo ci moom keneen solowul ci moom euh, keneen ki mu mën a doon te borom xam-xam tamit ku mel ne imam ad-Daraqutni ci moom ak al imam ibnu Adi lu tax ñu ne parce que moom kuufi la mooy Zakariya ibnu Yahya ibnu Umar at-Ta'i al-Kufi rahimahullahu taala dàkantaram nekkoon Abu Sukayn Abu Sukayn ñu nekkoon kooku la waaye loolu euh, am na euh, Euh, xëy na le mu nekk kuufi rek loolu du du pour wane moom la ndax ki solo ci Abdullah ibn Numayr mooy al-Balkhi loolu benn la ñaareel bi ci def mooy ñi nga xamante ne ñoom ñuy nii comme ku mel ne al-Ghassani al-Jayyani al-Kalabadi kala ñoo ah nga xamante ne dañoo def ay xeeti yenn gustu yu mag ci saxeex ci ci ci xadiis yi nekk ci saxeex bi ñoom tamit ñooñu loolu lañ saxal te. imam euh, al-Qastallaani rahimahullahu taala nga xamante ne euh, ci riwaayaatu saxiix bi mhm. daf cee bokk ci ñi nga xamante ne amaan na moom mooy ci gën a euh, ràññeeku ci lenn lu ci nekk mu delloo ci riwaaya bi maanaam ne eh, kii eh, am eh, dëgg la que ni ñaari yeneen ñaari saraay mooy bu al-Hafiz ibn Hajar ak bu Badruddin al-Ayn rahimahullah ñoom ñoo ko gën a dëgër mhm. ñoo ko gën a yaatu te ñoo ko gën a leer mhm. waaye bu ñu ajoo ci wàllu buntu riwaayaat maanaam masalan euh, ne a ah, euh, baat bii ci riwaaya bii la ñëw ñëwul ci riwaaya bii ak yu mel noonu loolu moom al-Qahtalaani mooy irshaadu saari fi sharh sahih al-Bukhari moom moo ci gën a euh, moo ci gën a yaatu moo ci gën a waaye kon Zakariya bi ci des moom mooy ibn Yahya ibn Umar at-Ta'i al-Kufi Abu Sukayn rahimahullahu ta'ala mi ngi génnaat na moom deux cent cinquante yi ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Abdullah ibn Numayr al-Habti moom mooy al-Hamadani al-Kharifi Abu Hisham mooy dàqantala moom it waa Kufa la rahimahullahu ta'ala moom Euh, Abdullah ibn Numayr euh, mi ngi gane adduna cent quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi solo ci ku mel ne Hishaam ibn Urwa ku mel ne al-A'mash mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili ku mel ne Ishaq ibn Suwayr Ismaa'il ibn Abi Khaalid euh, Zakariya ibn Abi Zaa'ida Yaziid ibn Abi Ziyaad ak ñeneen ñu mel ne ñoom rahmatullahi alayhim ku mel ne Ibraahiim ibn al-Fadl al-Makhzumi ak ñeneen ñoo xam te ne ñu bokk ci génération boobu la ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom moom mooy Ahmad ibn Hanbal Euh, Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala ak euh, doomi maanaam mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba euh, Usman ibn Abi Shayba Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj ah ñooñu noonu rahmatullahi alayhim ak Ahmad ibn Furat Ali ibn Harba Hasan ibn Ali ibn Affan ak Abu Ubayda ibn Abi Safa ñoom ñii ñoo solo ci moom rahmatullahi am sëriñ yi Imam al-Bukhari yi rahmatullahi ñoom ñoo solo ci moom naam comme niñ ko gisee léegi Zakariya ibn Yahya al-Balkhi tamit rahimahullahu ta'ala solo na euh, ci moom mi ngi génn àdduna moom Abdullah ibn Numayr ci cent quatre-vingt-dix-neuvième année bi sallallahu alayhi wa alihi mu ne qaala haddathana Hisham mooy ibnu Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam waa kër Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu mi ko gis ah, gisoon nañ ko gisaat ko waaw muñ gane at na soixante unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnaat na cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñii seen hadith ak Abdullah ibn Numayr li ko daa Abdullah ibn Numayr ñoom seen hadith ñu ngi ci kutubu sitta hmm. ah, an abihi baayam mooy Urwa ibn Zubayr ibn Awwam la doon génnaat na quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkoon ci fuqaha sab'a yi ah moom tamit haditham ñu ngi ci kutubu sitta an Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ko léegi tamit moom tamit haditham ñu ngi ci kutubu sitta annaha naka moom ista'arat abboon na min asma sayyidat asma bint Abu Bakr radiyallahu anha qiladatan ak caqa nee na fa halakat mu daa di alku maanaam mu maanaam mu réer halakat mu daa di réer fa ba'athati la yabale nag Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan benn waay fa wajadaha mu daj ko mooy sidna Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu waxoon nañ ko ama sidna Usayd ibn Hudayr bi radiyallahu anhu yéen a koy fàttali moom moo de waaw bii paase am na mais am na beneen xadis bu ñu ko gisoon ah moom ak Abbad ibn Bishr sant naa ma mooy afala. du jaami'u moom moo waxoon lool moom moo waxoon ne ah waaw mooy bii bi yahud yi biñ ne bu jigéen ñi ñoom ah, bu bu jigéen ñi gisee bërëb dañ leen di beru ah. <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne isna'u kulla shay'in illa nikah kon yéen bu leen leen beru ànd leen ak yéen nekk leen ak ñoom ñëpp ba mu def ngeen jote ak ñoom waaw waaye ñoom ñu ne afala nujami'uhu waaye te tee ñu tee ñu tee ñu leen ñoo mën a joteeg ñoom waaye maam ngir ngir wuuteeg yow di rek waaw maam subhaanallah sahaaba yi radiyallahu ni ñu meloon boo tax Abdullah ibn Huzaama dégg ngeen li wax radiyallahu anhu bi mu demee Xaybar ba yowoo di nar koo ger li mu leen wax dana leen euh, yàlla maanaam yeneen dana ki ma yónni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam adduna ba adduna daj moom moom moo gënal ñëpp te jaraluma ma jël seen àq dox ko ko yéen adduna li yàlla bind yëpp yéen laa gën a bañ ñëpp te du ma jël àq kenn di leen ko dox maanaam du ma jël seen àq di ko dox kenn ñoom ñu ne ko bi hada qamat as ci lii nii ci la asamaan ak suuf si taxaw mooy maadut waaw nit loo ko bëgg bëgg bëgg bu dee moo la gënal ñëpp ba ci yeneen bi la sallallahu alayhi du tax nga jël àqam àqu kenn jox ko te ànd ak niñ meloon yenn saasam ak niñ bañ mais liñ ci jubloo mooy wax gi ñu wax ne ñu ak ñu maanaam adduna ba adduna dañ yéen laa gën a bañ mu yëwut loolu yéen laa gën a bañ waaye ànd ak loolu du ma du ma du wàññi seen àq jamais seen dëgg boo leen amee àq dama leen koy jox matal dégg nga mu ne nag kon nag fa waaye fa wajadaa amu daj kon ne fa adrakatuhum mu daal di leen di def as-salaatu julli walaysa te nekkul woon maa am ànd ak ñoom maa ndox fa sallaw ñu daal di julli mm-hmm. waaye fa u ñu jàmbat zalika loolu ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy amuñu ndox mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuñu ndox ñuy def mm-hmm. dégg nga fa anzala mu allah bur yàlla ayat te yamu <coughs> ayat <coughs> fa qaala ci la a Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu la Aisha ne Aisha jazaaka yàlla na fay lala allah bur yàlla xayran yiw yiw rëy rëy maanaam loolu dañ koy wax euh, ngir ngir jariñ maanaam yo comme li yeen di wax salaa salam ku defal yiw nga ne ko jazaaka allahu xayran amatoo loolu amalutu la dara mhm. voilà maanaam loolu ngir la ngir nit ñi seen xol ñu détourné ko jëmale ko ci yàlla ke mhm. bu la nit defalee lu njëkk nga ne ko yàlla na la yàlla fay yiw maanaam mooy bàyyee nga ko yàlla yàlla dana ko fayal boppam mhm. léegi bu boobaa amatul dara lu muy taxaw naan bu dul woon man nangam nangam déedéet kon léegi nag lool dañ ko yoonal ngir nit gi benn mooy di delloo jekk ñaareel bi ci def moom mooy euh, maanaam mooy di reconnaissance maanaam mooy di nangu ne ah, lii kat dëgg-dëgg maa ngi lay sant di la gërëm mm-hmm. waaye tamit beneen bi ci def mooy sa xol bi nga bañ koo aj ci keneen ku yàlla mm-hmm. yàlla na la yàlla fay boo ko xasee ba wax nit ki mooy delloo nga ko njukkal wax nga ko yàlla fay ko ñaanal nga ko li gën li mën a mm. mooy yàlla fay ko yiwu rëy rëy mm. loolu xayran yiwu rëy rëy la buñ mënta natt mm. ñaanal nga ko loolu mooy delloo nga ko li gën a rëy lim la jox looloo gën maanaam li nga ni yàlla na ko yàlla fay yiwu rëy moo gën lim la jox ak lim la defal bu boobaa nag sa xol après nga jëlaat ko ajaat ko ci yàlla waaye du tere ci buntu sharia nga gërëm ki nga xamante ne ci la yàlla jaarale ngër mbir mi ndax boo ko gërëmul dëgg-dëgg sant loo yàlla sant gi war dégg nga kon nag fa wallahi mu ne ko waat naa ci yàlla maa nazala wàccul bi ka ci yow amul benn mbir takra takrahiinahu boo xam ne da nga amul dara luy ñëw ci yow fekk du la neex illaa lu dul jaala dana def allahu yàlla zalika loola lak mu ñeel la walil muslimin ak ñeel jullit ñi fii ci mbir moomu xayran yiw allah saa yu la dara dalee fekk bëggoo ko neexu la sax yàlla jël ca maanaam loola nekk sababu yiw ri pour yow ak pour jullit ñi loolu barke ëpp lool te euh, loolu ba ci biñ ko tuumaanee tuuma gu metti googa ànd ak lam ko bañoo lépp mooy sababu yàlla wàcce aaya alquran yooyu loolu yëpp day wane kii léegi nag li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bii fii moom mooy euh, mas'alatu faqidu tahurayn mooy lan mooy fii mu wax ne euh, fan mooy mooy fi mu naan fa adrakathum salaat wa laysa ma'ahum ma'un fa sallaw maanaam julli daf leen fa fekk te am amuñu woon ndox ñu daal di julli ndax lan loolu mooy lan euh, ndax fii li ci nekk ci dalil mooy lan mooy ne ndox amuwul kon bu ndox amul lan moo fi sës waaye tiim wàccut tamit kon mi ngi mel ni suuf si amul tam maanaam le fait que tiim wàccagul woon moom ak suuf si amutoon ñoo yem te lii day tegtale ne aaye bii nii mooy aaye bi njëkk wàcc ci di wax waxi tiim mm-hmm. mooy aaye boobu mm-hmm. loolu da koy tegtale mm-hmm. te it day wane ni wàccut woon avant mi ngi doog a wàcc euh, ba mu waxee eh, ne maanaam Euh, kon ba ñu ba ñu gisee ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa gis ne comme que tiim ndox amu fi woon bi ci des moom mooy ne tiim wàccagul woon kon ñu ngi mel ni moo maanaam ba tiim wàccagul moo kit nekk foo xamante ne mënu faa tiimee ñoo yem ñoom ñaar ñoo yem kon bu boobaa nit ki mi ngi place boo xam ne amul ndox te amul te amul lu mu tiimee bu boobaa mu ne ñoom fa sallaw dañoo julli woon te loolu wax jooju mooy waxu tamit li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim nga xamante ne ñoom ñooy xanaa euh, bi lay rahmatullah alayhim lii mooy seen masaf mooy dañuy julli dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy julli duñu te duñu fay te duñu fay euh, fuqaha u xanafiye yi rahmatullah alayhim ak maaliki yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne gaa dañuy julli maanaam duñu duñu julli ñoom duñu julli duñ julli sauf que bu ñu julliwul itam ah, Hanafi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne duñu fay maanaam astaghfirullah fay Maliki ñoo jàpp ne fay maanaam ñoom waa ji bu la boo nekkee preuve maanaam loolu nu mën a dalee nit mooy masalan nit ki ñu yeewu ko mm-hmm. téye ko fenn yeewu ko julli jot wala ñu dugal ko foo xamante ne amul lu mu fa mën a tiimee wala boog euh, maanaam mu nekk ci situation yu mel noonu comme masalan euh, exemple ku ku gaynde dàqee mu yéeg ci kaw garab julli fekk ko fa fekk di ko fekk di ko fekk kooku amul lu mu tiimee ah et cetera ay ay cas de yu bari nit ku lonku fenn mm-hmm. wala nekk ci yeneen ak yeneen loo xamante ne. Euh, ay cas de figure yu bëri bëri la yoo xam ne mën naa ne mais mënta tiim mën am mën amul ndox te mënta tiim bu boobaa nu muy def euh, xanaa bi lay raxmanaam ñoom ñun dañuy julli te loolu moom li gën a dëgër nañ ko ndax loolu la dalil di tegtal mooy damay julli mais du ma fay lii wane ne doo fay mooy yenn saa salaam bi tiim wàccee waxu ne léegi tiim leen ngeen fay la ngeen julliwoon kon loolu moom day day day nekk dalil bu leer mm-hmm. ah Hanafi yi rahmatullah ak Maliki yi rahmatullah ñoom dañ ne ah, ñun gaa dañ naan ko bul julli lu tax parce que julli dañ koo aj ci laab nga am ndox mm-hmm. wala nga am loo loo loo loo tiime mm-hmm. waaye comme amoo ndox amoo loo tiime Hanafi yi rahmatullah ne ah ñun nag après dinañ la wax quand bu ndox amee nga dem jàpp ji nag wala boo demee ba nekk foofu la tiimee nga dem tiim nag te julli nag nga mm-hmm. maanaam nga fayaat ko mm-hmm. maanaam nga julli ngir ne la ngir ne njàpp wàcc na la mm-hmm. tiim gi wàcc na la waaye ci jamono jooja waaye du la wàcc ba faawu comme ki nga xamante ne julliwul ay jamono julli googu du ko wàcc ba faawu faaw da koy fay kii tamit noonu la demee faaw da koy fay muy ñaar waaye ma fuqaha Maliki rahmatullah ne ñun nag d'accord ñu yéen ci loolu ñun li ñu d'accord mooy ñun daal doo ko ko julli ngir ne jamono jooju charte bi yi tax nga mën a julli condition yi amul boo paree tamit doo ko fay parce que heure ba nga ko julli ba ba ba ba wax ne la julli ko war na la wàcc na la mooy comme <coughs> jigéen ji gis bërëg rek Mm-hmm. jamono ji mu war a jullee weesu na mu war ko fay ak tamit comme masalan ki xam mm-hmm. ki xam lu ëpp par exemple vingt quatre heures ah mm-hmm. kooku euh, day daal di wala ki dof benn jamono maanaam mu jekki-jekki dof heure bi moment biñ naan ko léegi nag julli war na la wàcc na la wàcc na ko waaye gannaa ba mu jullee ba pare tamit euh, maanaam gannaaw ba waxtu woowu weesoo comme dafa dofoon wéer wéer na duñ ne ko fayal julli yooyu yëpp ñoom noonu lañ gisee mbir mi waaye loolu xam ngeen loolu la ñuy tuddee euh, euh, loolu kiyaas la boo xamante ne euh, dafa nekk ci wuuteeg texte wala mm-hmm. wuuteeg dalil mm-hmm. loolu qiyaas boobu dootul baaxati mm-hmm. ndax qiyaas day dëgër na waaye bu fekkente ne dafa wuuteeg dalil rek qiyaas boobu dootul baaxati te te bi xadiis bi la Ah, beneen bi ci def moom mooy waxu Shafi'i rahmatullah alayhi Shafi'i rahmatullah ñoom dañ naan non moom day julli ñu ne waaw mu ne waaye nag bu paree day fayante mu ne ko lu tax mu ne parce que day julli parce que amutoon ndox maanaam amutoon ndox amul lu mu tiimee waaye ba ko lee wàccee julli gi moom wàccu ko mm-hmm. comme julli gi wàccu ko moom daa war a julli mm-hmm. ndax sàrt bi dafa manqué mm-hmm. bi charte bi manqué julli gi moom du ko wàcc kon na def comme comme rek tey bu mënul woon a bu amul woon yére mm. comme tey bu mu woon a rukkoo comme mm. tey bu mënul woon a wàcc nañ ko yenn yi nañ ko waaye julli gi ci jëm boppam du ko wàcc mm-hmm. mu ne waaw mu ne waaw waaw loolu day xel la mm-hmm. waaw léegi lu tax ngeen di kii ngeen di fay mm-hmm. ñu ne dañuy fay parce que euh, condition ya matutoon jàpp gi nañ ko onoon nañ ko defee julli gi nañ ko defee defee na baax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 lan lañu war a mën a tiimee mm-hmm. lan mooy suuf ñu war mën a tiimee lan ndax xeer yi lan lañ ci mën a tiimee ak wax yi ci borom moom yox rahmatullah mm-hmm. dañ koo fàtte woon ci xadis boobu mm-hmm. insha allah xam naa jotaay bi di bu njëkkee ci xadis boobu insha fàttali moom la ñuy njëkkee euh, ndax ndax tiim day day day rafet wala day day yi ñoom lan lañ jox ko fàtte woon wax dégg oh. Shafi mooy day day day day maanaam kii badal la badal mais badal daru yi la voilà waaw tuddaale wu ma leen waaw am na bu ñëw ci hmm. mooy différence ah ak akhbarana ci waa ñu hadith. voilà ah haddathana mooy sëriñ bi mooy wax. Hmm. taalibe yi dañuy déglu. loolu ku moom dañ naan xaddasana amma baatu axbarana mooy ne sëriñ bi day déglu taalibe bi moom mooy ne yow de mooy jël téere bi xadiis yi daan ne ah aywa sëriñ bi nag lii la jànge woon ci ci ci sëriñ diw nee na xaddasana di wax ba mu jeex sëriñ bi toog déglu mm-hmm. bu paree mu ne waaw maanaam bu boobaa comme ni imam Malik doon def rahimahullah bu boobaa dañ naan axbarana wala boog qara'na qara'tu ala shaykh wala boog quri'a ala shaykh wa ana asma jàng nañ ci sëriñ bi fekk maa ngi dégg loolu moom mooy baatu axbarana voilà wala boog moo xam kii doon jàng moo wax axbarana wala kenn ci ñi ko fekke bu dee yow kese yaa doon jàng ci sëriñ bi axbarana yi ngay wax bu dee yow rek yaa nekkoon ak sëriñ bi bi sëriñ bi wax loola di jàngale xaddasa yi ngay wax mm-hmm. loolu moom mooy Dans le waaw. le si parce que euh, loolu dinañ ci ñëw insha allah ci jotaay bi ñëw pour leeral baatu suuf ndax turaax la wax effectivement parce que. ñoom dañoo jàpp ne te loolu wax la <coughs> boo xamante ne Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoo koy wax mooy ne bu ñuy tiim ci suuf lañ mën a tiimee maanaam loo xamante ne suuf suuf la mais par exemple pour ñoom xeer yi kenn du ci tiim pour ñoom xeer yi ñun ñu yëpp xeeru tiim pour Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi kenn du ci tiim parce lu tax. parce que euh, suuf ñoom lañ jàpp ne euh, comme fii wa ja'alat lil arda masjidan wa tahura ñu naan wa wa am na ci ñoom ci rawatina Shafi'i rahmatullah dañ koy laye wa ju'ilat li euh, dana wa ju'ilat li al ardu masjidan wa turbatuha tahura maanaam suuf si suufam nekk lu laab te laabalaate maanaam ñoom suuf si ci boppam bi am pënd suuf soosu nga xam ne day day dañ koy mën a jiiri loolu pour ñoom maanaam suuf si mën a ñuy mën a jiiri mm. pour ñoom loolu moom mooy moom lañ mën a tiimee mm. mais kenn mënta tiimee leneen lu bokkut ak lu mel noonu mm. waaye loolu insha allah ak teqanta yi ci aju dinañ ci ñëw ci suñu jotaay bi di ñëw wallahu ta'ala non attention tapis kenn du ci tiima ah. ñun tapis bii nii mënuñu ci tiim ba mu def par exemple fu xaw xanaa bi lay rahmatullahi alayhi dinañ daganal bu dee pënd na maanaam suuf si dafa pënd dafa upp ba mu pënd nii bu waa ñu mën ci tiim comme ni nga xam ne noonu la ñu ñoom nañuy daganale nga mën a toxal suuf te li ko fee indi ko fii mën cee teg di ci tiim maanaam mbir mi li mu aju ci ñooñu moom mooy mbir mi am pënd mais su xusee ba am pënd rek mënef na ci tiim su pëndul mënoo tutee tiim pënd mooy poussière voilà su fekkente ne <laughs> dafa pënd ci la ñuy mën a tiim su fekkente ne pëndul duñ ci mën a duñ ci mën a tiim donc tapis bi moom noonu noonu kese kenn mënu ci tiim loolu amul kenn ku ko wax ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ab tapi kese kese noonu kenn mënu ci tiim faaw mu am lu ci nekk ci ñiy wax ne loolu mën naa ne ci li aju ci teqantal googu tam dinañ ci ñëw ci jotaay bi ñu insha allah wallahu taala alam euh, Euh, fuqaha hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne mën nga ciy julli mën nga ciy tiim nu mu la neexee noonu xanaa bi lay rahmatullah tam jege nañ loolu hmm. ndax xanaa bi lay rahmatullah ñoom jàpp nañ ne bu mët jullee looloo tax ñoom ñu jàpp ne badalul mutlaq la hmm. maanaam loolu ak loolu ak li fuqaha maliki ak shafi'i hmm. maanaam ndax ñoom dee xanaa bi lay xanaa bu dee xanafi la rahmatullah alayhim ñoom niñ ko jàppe mooy kom jàpp boo jàppoo mën nga ci fii njàpp li tojul man nga ciy julli lu la neex fay ci fay lu la neex bu julli ñu waatee fekk njàpp li tojul nga julli waat ci noonu lañ jàppee tiim moo tax moom raafi ala ci dem badalul mutlaq la ci badal mooy luy wecci waaye mutlaq lu ñu joyal dañ ko ubbi moom dañ de manière absolue maanaam mooy lan ci xanaa bi lay raxmataam mooy ñoom mën nga ci sax julli fay ci julli yi weesu mën nga ci sax fay julli ci weesu feek yaa ngi ci biir waxtu wi mhm. par contre su waxtu wi jàllee mënatoo ci julli maanaam julli farata beneen boo nar a def da faaw nga daal di tiimaat beneen tiim bu bees mhm. su fekkente ne amaguloo ndox wala mënoo ko jëfandikoo mhm. wallahu ta'ala ak xambali yi waa xambali yi ak xanafi yi non non non non pour Maliki di déedéet mënoo koo defee noonu faaw da tiim pour julli bu jot ba mu def julli naafila yi. mais ñi ko jàppee ñoom bu ndox ak xase amit day yàqu. day yàqu ñoom ñëpp ndox bu ndox amee day yàqu. ndax alquran daf ñu falam tajidu maan te amoo leen ndox. loolu moo tax wax jooju nekk lu lu ñu dëppoo. maanaam fekk amu leen ndox kon bu ñu amee ndox li muy tekki mooy mënatu ñi ko jàppee voilà kon daa benn partie xanafi ni badal kii la euh, ah, li gën a wóor daal. voilà li gën a wóor. li gën a wóor mooy euh, saa yu julli jotee nga tiimaat sa tiim. lool daal moo gën a wóor. kon kon boo xam ne moo gën a dëgër. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu yaakaar naa wax nañ ko ci biir waxtaan bi. Mm-hmm. ci waxoon nañ ko. ah. shukran de mooy merci rek. jazakallahu xayran mooy yàlla na la yàlla fay yiw. loolu nag moom. mu ne ñoom ñaar mu ne fu leen a jëndee mu ne fu ki nga xam ne dafa taxaw ne la yàlla na la yàlla fay yiw ñaanal na la wuute nag ki nga xam ne dala rek man kontaan naa ci yow gërëm naa gis naa li ma defal ñaar yi doo bokkuñu ok Allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa jazaakumullah